ñu leen di nuyu di leen ziyaar di leen assalaamu alaykum wa rahmatullah kon ñu war a continuer yemoon ci fathul hakim allam lima fi bulugh al maram min al fawaid bu suñu sëriñ cheikh Muhammadul Mustafa radiyallahu anhu gisoon nañu ñu ngi woon ci avant dernière partie yi jëm ci njàngat yi ñu doon ci xadiis yi nga xam ne moom lañuy jàng ci Bulughul Maram min adillatil ahkam bu imam Ahmad ibn Ali al-Asqalani bi imam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullahi alayhi ñu ngi woon ci kitaabu tahaara ba léegi baabu izalati najasati wa bayaniha ah, muy kon ginnaaw jotaay bii wee suñu woon ci masaa'ilul fiqhiyya yi ak ay jotaay yu ko we yu ko jiitu woon ñu ngi woon nag ci dernier xadiis bi ci lañu waroon a euh, ñaari xadiis yu mujj yi moom lañu waroon a gis mooy bi mujj ci baabu izaalati najaasati wa bayaaniha bunt bi nga xam ne ci kitaabu tahaara mooy wax ni nga xam ne mooy leeral li ñuy dindee sobe ak leeral sobe mooy lan kon xadis boobu noonu ñu war a gis ñooy xadis yi ñu war a gis al imaam al xaafiz rahmatullah alayhi mu ne wa an asmaa binti abi bakrin radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala fi dami fi fi dami al-hayd yusibu ath-thawb mu ne taxuttuhu summa taqrusuhu bil maa'i summa tandahuhu summa tusalli fiihi muttafaqun alayhi mu ne xadis buy mu ne waan asma mu ngi jële ci sayyidatu asma bint abi bakr di doomi sayyidina abi bakr siddiq radiyallahu taala anhuma mu ne yonent bi alayhi salatu wassalam nee na li jëm ci wàllu deretu mbërëg boo xam ne dafa laal mbalaan dafa laal yére mu ne taxuttuhu da nga koy xoos summa taqrusuhu bil maa'i ginnaaw nga fete ko ak li nga xam ne mooy ndox summa ginnaaw gi tanbahuhu nga daal di koy lenqali bu baax nga lenqali ko ak ndox summa ginnaaw gi lii fii fiihi nga daal di ciy jullee mu ne xadis boobu muttafaqun alayhi imaam al Buxaari ak imaam Muslim ibn al Hajjaaj rahmatullah alayhimaa ñoo ko bokk solo mu ne xadis boobu noonu dafa àndoon ak beneen mu ne wa an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne jëlee nañ ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne qaalat Xawla ya rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam wa in lam yadhhab ad-dam qaala yakfiiki al-maa'u wa laa yadurruki atharu ne axrajahu Abu Dawud wa sanaduhu da'if mu ne beneen xadiis bi kon Seydina Abu Hurayra moo ko solo mu ne mais ni mu ko indi da ngay gis ne daf la bëgg a wax ne mooy surtout comme si surtout idée biñ jóge ci xadis bi bi jiitu la ndax xadis boobu dane bu jox na processus bi ngay jaar ngir mën a laabal mbalaan moo xam ne yére boo xam ne deretu mbërëg da cee dal comme si nag suite bi mooy Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ci beneen xadis mu ne qaalat Xawla radiyallahu anha mu ne sayyidatu Xawla bint Yasaar radiyallahu anha dafa laaj yonent bi alayhi salaam ne ko waa wa in lam yashabi dam waa bu deret ji demul nag mooy bu yaay comprendre ne bu ñu defee lii nii yëpp processus bi yëpp mais ma gis ne daal am na lu des mu ne ko fii maa'u ndox mi rek dina la doy wala yadurruki ta du la lor asaruhu jeexital bi nga xam ne moo ciy def mu ne xadiis boobu axrajahu solo na ko Abu Daawud imaam Abu Daawud as-Sijistaani rahmatullahi alayhi mu ne wa sanaduhu waaye li nga xam ne mooy sanadam da'if dafa faible léegi xadiis yooyu noonu moom la ñu war a gis tey kon masaa'ilul yi nga xam ne ñoo ci aju gisoon nañ ci treize masaa'il treize moom nag moo gën a yeneen yi gisoon nañ ci treize masaa'il yoo xamante ni moo jëmoon ci xadiis bi bi ci njëkk moo ana lan mooy attey dindi sobe bu dee ne dafa laal yaramu nit wala li nga xam ne mooy malaanam walla li nga xamante ne mooy place bi muy jullee ana dindi sobe boobu lan mooy atteem atteem par exemple est bu boobaa acte bi day nekk loo xam ne farata la wala lu ñu sopp la walla sunna la wala loolu mooy euh, loolu mooy kii mooy laaj bu mooy masala bu njëkk bi tegu mooy euh, lan mooy nan la ñuy dindee façon sobe yi ndax gis nañ sobe yi dañoo bari gisoon nañ ci masala xadis euh, bi ñu génnoon xadis yi ñu génnoon bi ñu génnoon que ne amoon na ay catégories yu bari yoo xamante ne yii solide la yii liquide la lool catégorie bu mel noonu gisoon nañ ko ci lu ñu doyal nan la ñuy dindee ana naka la ñuy dindee façon sobe yi loolu moo doon deuxième laaj bi ñetteelu masala bi mooy <coughs> ginnaaw bi nga xam ne. Ah, mais côté bii dañ fi euh, fi li ñu ciy gën mooy yi nga xam ne dafa ndoxe sobe yi nga xam ne dafa liquide léegi nag ginnaaw boobu mooy troisième masala bi lan la ñuy dindee yeneen façon liquide yi nga xam ne ay sobe lañ mais du ndox mooy en dehors de ndox yeneen liquide yi nan lañ leen di dañu nekk sobe nan lañ leen mën a euh, nañ doon a dindee sobe boobu ñeenteel bi mooy léegi mooy euh, yi nga xam ne solide lañ cette fois-ci mooy yi nga xam ne ay sobe lañ mais solide ñoom ay sobe lañ d'origine comme mbaam xuux wala loo xam ne mégg la loolu ana naka la ñuy est loolu sobe boobu nan lañ koy dindi loolu moo doon ñeenteel juróomeel bi mooy ne bu dee ne a ah, sobe bi dafa dal ci loo xamante ne ni euh, comme yaram comme mu dal ci yaram wala yére loo xamante ne lu laab la mais mu dal ci ana naka lañ koy din mooy naka lañ koy dindee xam nga wute naa bu njëkk bi bu njëkk bi moo doon lan mooy àtteey àtteey dindi sobe lii nag mooy ana naka lañ koy dindee cette fois-ci sixième bi mooy ñaata yoon la ñuy raxas sobe mooy ñaata yoon la ñuy bu bu ma amee sobe sama yére par exemple est ce ñaata yoon la la la la obligé raxas ko ngir ñu ne ma léegi sobe bi dem na sobe bi dem na loolu mooy juróom benneel bi juróom ñaareel bi mooy léegi li jëm ci wàllu comme nga xadis bi yonent bi alayhi salaam da ne taxuttuhu da nga koy xoos léegi masala ñu jëm ci wàllu xoos ak li nga xam ne mooy ma summa taqrusuhu bi mu wax bil maayi après da koy fete yi nga est ce que loolu farata la ci booy jëndi sobe wala jël mooy xoos bi ak li nga xamante ne ni mooy fete bi est ce que ñaar yooyu farata lañ ci raxas bi ngir sobe bi mën a def wala jël waaw mooy septième bi huitième bi mooy bërëb yi nga xam ne cette fois-ci dañu tooy dañu tooy comme foo xamante ne ni comme dafa taw. bi ci bitaa sobe nekk foofu foo xam sama kër la wala foo xam ma bëgg koo so ma bëgg dindi sobe bi nan laa koy dindee walla ci jàkka ji jàkka ji peut-être muy senn wala du jàkka ju am toit mu taw tooy sobe daal li ciy dal ana nan la ñuy dindee par exemple sobe soo xamante ni fi mu dal dafa tooy ah neuvième bi mooy bu dee ne cette fois bërëb bi bërëb boo xam ne dama ci am sikki sàkk mooy damay sikki sàkk leeru ma ndax sikki sàkk buñ ko waxee mooy leer euh, certitude deñ na mooy dama nekk ci doute mais fii nii walla sama bërëb bii wala sama yére bii wala sama dàll bii wala damay sikki sàkk ndax sobe laal na ko wala déet dafa sobe wala déet ana naka laay def ah, fukkeel bi mooy ana mbir yi nga xamante ne ni moom la ñu mën a dindee mooy affaire yi nga xam ne ci ñoom rek la possible ñu dindee ci sobe mais ci loo xam ne dañ koy fomp ci fomp loo xam ne xam nga sobe en général dañuy gis ne ndox la ñuy utiliser mais est-ce que am yan ñooy yi nga xam ne ñoom mën nañu ko dindi ci li nga xamante ni mooy mooy fomp kese dina ci doy onzième bi mooy lan mooy àtteey deretu mbërëg ndax gis nañ dane loolu lañ laajte mooy xadiis yi loolu lay wax yonent bi alayhi salaatu salaam dañ koo laaj fii damil xaydi yusibu ak saw mooy dañ koo laaj ci wàllu da euh, euh, deretu mbërëg léegi lan mooy àtteem li nga xam ne mooy bi ci mujj mooy deretu li nga xam ne mooy jën lan mooy àtteey deretu jën yi loolu mooy dernier masala bi mooy treizième bi insha allah kon masail yi lañu war a kon bi ci njëkk muy euh, neexoon nan la ñuy dindee nan la ñuy dindee sobe mais sobe bi ñuy wax nii mooy boo xam ne dafa laal sa yaram wala mu laal sa yére sa mbalaan wala mu laal li nga xamante ne mooy bërëb bi ngay jullee euh, loolu premièrement boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi d'accord nañ ci ne lu ñu yoonal la lu ñu yoonal la ci dindi sobe boo xam ne dafa dal sama yaram wala sama yére walla bërëb bi may jullee léegi nag mu des ginnaaw biñ ko yoonalee léegi ban statut la yor dindi boobu moo est-ce léegi day nekk farata ku loolu dal ma dem bay julli mu leer ma ne fii may jullee moo am na sobe léegi est-ce que man fi bërëb bi ma war a jullee da dindi ko bu boobaa day nekk farata walla déet léegi nag kon wax ji foofu la ne ci loolu nag ci lañu ñu wuute waa jumhur rahmatullah alayhim muy xanafiya yi ak shafi'iyya yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom ñu ne dindi sobe farata la mooy obligation la mooy bu ci mën a nekk nag ci ñett yi moo xam sa yaram sa yére wala bërëb bi ngay jullee dindi ko day nekk li nga xam ne farata la nga dindi ah loolu mooy kon avis bu njëkk bi beneen avis bi ci tegu muy benn mbooloo ci Maliki yi rahmatullah alayhi ñoom ñu ne ñun d'accord ñu ci wax bi nga xam ne moom la waa jumhur wax ndax mbir mi ñun niñ ko gise mooy ah sunnatun mu'akkada rek kese la mooy ne sunna la soo xam ne dañ koo feddali mooy du dañ koo feddali mooy vraiment dañ lay invité ngir nga def ko mais àggul ci dara jaay farata pas loo xam ne dañ naan la boo ko deful boo jullee sa julli par exemple koo xam ne da ko wax tey xam nga ci waxu waa jumhur loolu la wax ji ëmb na mooy nit koo xam ne gis naa sama yére sobe dal na ci ma ma ma tay ko quand même malgré tout julli jot ma taxaw julli waa jumbuur dañ maa na yow sa julli baaxul lu tax ndax bi ngay yére bi nga jullee xamoon nga ne dafa am sobe mais nga tey ko quand même julli loolu mooy sa julli baaxul ndax obligation la woon nga dindi ko te dindi woo alors que bu dee wax bii mooy du àgg ci fuñ naan la sa julli yàqu na même bu dee ne ñoom dañ naan la quand même def ko ndax loolu mooy sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wa mais àggul foo xam ne dañuy naan jaam bi quand même yow sa julli dootul baax bu ko bàyyee te tey loolu kon mooy deuxième avis bi mooy kon ne sunnatul muakkada la sunna bu ñu feddali la ñetteel bi ba léegi moo xam ne beneen mbooloo ci maalikee yi rahmatullah alayhi ñoom ñu ne ñun dinañu euh, waa jumhur nag lañ gën a jegeel wax seen yi lañ gën a d'accord nañ ci la waa jumhur wax waaye il faut ñu utal ko ay tënk nag d'accord nañ ne dindi sobe farata la waaye ci kaw ay conditions ñaari conditions yoo xam ne yéen waa jumhur d'accordu ngeen ci mais ñun tegu ngeen ko comme condition mais ñun nag il faut ñu teg ci lool ngir mën a ànd ak yéen te lool mooy da leen da leen di ak ñoom ñu ne mooy il faut nit ki fàttaleku ne. moom fi muy jullee am na sobe wala yéeréem bi wala li nga xam ne mooy yaramam bi sobe daloon na ci il faut mu fàttaliku ko loolu mooy première condition ñu ne deuxième condition mooy mu man ko tax mu man ko ndax fàttaliku ko ko se taxul nga man ñaata mbir la nit di fàttaliku bëgg ko lu mu bëggoon a def wala lu mu bëgg a def waaye jamono ji mu ko fàttalikoo il est incapable de le réaliser ñoom nag ñu ne loolu it dañ ko ci boole fàttaliku bi rek duñ fi bàyyi xel duñ duñ duñ ko du lool rek la bàyyi xel mais il faut nit ki man koo dindi léegi kon loolu mooy ab yi léegi ñu ne euh, wàññi mooy daanaka mooy masala bi ko euh, euh, yombul woon ndax ku ci nekk say mbir dafa mooy mooy say dalil dafa dëgër dëgër boo xam ne euh, du du du neex a dindee noonu waaye euh, au final mooy euh, wax yi nga xam ne moom moo ñëw ci ngiru Maliki yi rahmatullah ñaari wax yi yooyu ci lañ jéngoon mais ah donaa nag bàyyi xel bu baax waxu waa jumhur en même temps même bu dee ne dañuy jéng jëm ci waxu ñaari avis yële léegi kon ñaari avis yooyu lan mooy seeni seeni dal yi ñu ne kon yéen ñi ne yéen ñi xaw a niroog waa jumhur wax leen d'abord yéen kon ñoon ñooy ñan mooy ñi ñi ñu placé troisième ngir lu gënoon a yomb yu gënoon a kii manoon nañ leen a teg deuxième position comme que dañ waa jumhur ñoom ndax loolu moo gën pour jàpp loolu mooy gën a neex a jàpp bu ala yu baree dafa am technique nga ne man xam naa ne ñetti abee ci am am na koo xam ne nee na farata la loolu leer na ma am beneen wax boo xam ne nee na farata la mais ati condition kon kook ma boole leen ñoom ñaar indi lii teg ko kooku mooy gën booy jàpp dalay dimbali après bi ci des nga ne kooku sunna muakkada la bu ko defee man nga ne euh, am na lu muy defe nga tënk leen ci ñaari wax ne benn mboo waa jumhur ak benn mbooloo ci maalikee yi rahmatullah dañ ne dindi far dindi sobe farata la sauf que mbooloo ci maalikee yi ñoom dañ cee teg ñaari condition yu ci ñee tegul rek nga ne bi ci tegu nag ñoom ñoo ne sunna muakkada la muy beneen loolu mooy lool ay technique la yoo xam ne loolu lañ waroon noonu lañ ko waroon a doxale ndax moo gën neex a jàpp voilà léegi kon ñu ne leen kon léegi yéen wax leen léegi fi ngeen fi ngeen teg seen seen seen wax ji yéen ñi nga xam ne da ngeen ne dëgg la farata la waaye da ngeen ko wutal fan ngeen ko teg ñu ne ñun de am nañ suñuy euh, suñuy dalil yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ne ah, rufi al xataa al wa nisyaan alxata'u wan nisyaan wa mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne suñu boroom subhaanahu wa lool moo ko teggil xeetam dafa teggil xeetam moom alayhi salaatu wassalaam alxata'u li nga xam ne mooy njuumte alhamdulillah moo tax yi ñuy tere yépp yi ñuy tere bu ko jullit bi defee sa tayu ko bokk la li nga xam ne moo ko tay par exemple koor gi ñu nekk ku juum lekk ku juum daal di lekk bokk la ki nga xam ne moo ko tay lekk moo tax mu ne loo loolu nag le fait que ñu ñu allégé la lool teggil la ko comme yonent bi alayhi salaam comme ko comme ko waxoon mu ne ko innama saqaaka Allah wa at'amaka Allah wa saqaak kene ko woon moom dafa juum lekk mooy ci koor bi dafa woroon juum lekk mu ne yonent bi alayhi salaam nooy def mu ne ko comme que dafa juum mu ne ko loolu yëgal ne buur yàlla moo la moo la leel moo la nàndal nga gis ne kon lool ab yomb yomb la boo xam ne sharia da koy may moo tax mu ne rufi'a an ummatil xataw dañ leen a teggi li nga xam ne ay njuumte lañ yu ñu def mu ne wan nisyaanu ak li nga xam ne dañ koo fàtte bi ñu koy def tayuñu ko dañ koo fàtte seen xel ci génn ku toog julli jot mais nga toog nekk ci yeneen préoccupé ci leneen ba ba waxtu yu weesu nga koy door a ko mu ne la fal yusalliha mata zakaraha yonent bi alayhi salaam ne na ko waxtu woowu ko raw na ko julli jamono ji nga xam ne ci la ko fàttaliku amul leneen luñ koy laaj lu dul loolu nga gis ne kon loolu mooy dañ la te niirul la rigueur ci fàtte. mu ne kon dañ maa yëkkati loolu tamit ci sama xeet mu ne wamastukrihu yi ak li nga xam ne dañ leen cee loo xam ne dañ koo forcé julli bi mu def ko bëggu ko na a mais yooyu nag dafa bay tënk ah mu ne par exemple nit koo xam ne euh, dañ naan ko yow forcé nañ la nag ñu jàpp leen ay ay ravisseur jàpp leen après ñu ne yow forcé nañ la ngir nga ray ki ci des non boobu doo ko rey ah boobu manoo ko rey ba pare ñëw naan non wa mastukrihu alayhi déedéet non boobu boobu bokkul moom yooyu bokku de léegi mooy yi nga xam ne dañ koy forcer nit comme yi nga xam ne dañ euh, comme li daloon Seydina Ammar radiyallahu anhu ak waa nga xam ne dañ leen a forcer ci ñu wax ñu ŋàññ l'islam ŋàññ yonent bi alayhi salaam mais bañ ko defee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da leen na buñ delluwaatee ci loolu ngeen delluwaat ci li ngeen waxoon nga xam ne loolu dañ leen ko mooy du da leen a neex ñuy ŋàññi diina gi di ŋàññi yonent bi alayhi salaatu wa salaam mais comme ko loolu la demee ñu nar leen cee faat ñu ne leen mu mu permettre leen lool kon mooy mu ne kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yooyu yépp dañ koo teggal xeetam ñu ne léegi ñu ne leen daal ah léegi léegi ginnaaw bi ngeen leeralee lii yépp jërë ngeen def waaye ana lan moo fi wane yéen lii nii dalil la pour yéen ñu ne ah ñun dafa leer li koy wane mooy tënk biñ ci def boo gisee ñu ne nga fàttaliku ko kon day dugg fii mooy ku ko fàtte kon yéen waa jumbuur ku ko fàtte kay sariya texte bi leeral na ne wax dëgg yàlla ku fàtte loolu te euh, muy loo xam ne tamit euh, euh, du lu ñu joyal ci fàtte bu ne ah ndax xam nga lii li ñuy wax mooy sobe boo xam ne dafa daf la dal tahaaratul xabas la loo xam ne daf la dal wala mu dal sa yére walla sa fi ngay jullee mais kanta bu dee man ci sama bopp man maa tojal ma fàtte ko ba julli fàttale ko ko après kenn du la ne yow garaawul non li non kooku da kooku moom dañ naan ko julliwaat demal nga jàppi bu dee jàppa la waroon nga def ko bu dee sangu sangu set la waroon nga sangu ji set nga dooru ñëw julliwaat même bu doon diw def na ay ay jours da nga koy fay alors que mooy loolu nit ki moo tojal ci boppam loolu bokkul moo tax masala yooyu bokkul ñun fii ni ñuy mooy loo xam ne dafa dal ci yaramu nit ki moom du du ci moom la jóge man la jóge ci moom sax muy ay ay ay loo xam ne toj la ci moom mu laal yéreem wala lu mel noonu mais li ñu bëgg a wax mooy du la hadas loo xam ne toj la voilà mooy côté boobu la tamit loolu la wax léegi kon ñoom ñu ne waa jumhur yéen xadiis bii kay moom dañuy leeral ne kon ku ko fàtte ku ko fàtte kay sariya dimba kii na la jéggal na la sauf que ñoom dañ naan la sopp nañu nag bu dee waxtu yu weesu nga julliwaat ñu ne nee sopp nag mooy dara obligé wu la nga def mais moo gën nga def ko gëma moo gën nga sóoraale ci tamit ñi ci def te tamit wax wax yi ci euh, abi waa jubbu tamit wax yu weesuwul boo ko mënee def ko moo gën mais boo ko deful it dara du la ñu fekk ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne teggil nañ xeetam li nga xam dañ ko fàtte te nit ki da koo fàtte kon kon ñun suñu loolu ñu ci teg condition boobu dañuy gis ne kon day tënk waxu yéen waa jumhur normalement day day tënk seen wax léegi ñu ne ah ñun am na ñeneeni dalil yuy wane ne ba léegi suñu wax ji mooy mooy li gën a dëgër ñu ne mooy xadiis bi nekk ci sunan Abu Dawud rahmatullah alayhi nga xam ne yonent bi alayhi salaam dafa dugg di dafa tàmbali julli après mu summi ay dàllam saxaaba yi radiyallahu anhum daal di summi seeni dàll mu pare mu ne leen lan moo tax ngeen summi seeni daal ñu ne ko ndax dañ laa gis nga summi say daal ñu ngi ñu summi say ñu summi suñu yos ñoom noonu lañ doon roye yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu mu def ñu def ñow ñës que c'est logique non ñoom loolu da lay wan mooy liñ naan li lu jóg ñu ne liy jagle yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu du du mooy cosaan ci mbir yi ndax bu doon mooy cosaan ci mbir yi du ñu def dara dañuy bàyyi rek ne ah boo demee jagleem la ah, fekk leeralul daal ne yéen def leen ñun duñu def mais le fait mu summi rek mu summi loolu mooy ñoom xam nañu ne jàngal na leen lu tax lu ñu fu ñu xamee ne moom dañ koo war a roy ci léppam fekk amul luy ñëw leeral ñu ne ah cette fois ci nag liy bokk ci voilà comme wa imra'atan mu'mina in wahabat nafsaha lin nabi Euh, jigéen joo xam ne day ñëw maye boppam euh, euh, may boppam yonent bi sallallahu alayhi bu dee yonent bi sallallahu alayhi wa na nangu naa bëgg na koo denc mu ne loolu xaalisatan laka min dunil mu'minin loolu nag dama la ko jagleel sa jagle la loo xam ne jullit ñi bokkuñ lu tax muy def précision boobu parce ci cosaan mooy yonent bi sallallahu alayhi moo ñu ñëwoon laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana nekk na ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam pour yéen royukaay bu baax a baax boo xam ne lu ngeen am bu mel ni moom loolu moo tax nit ñi ñoom xam nañ ne lu mu def dañ ko war a topp mais yu yi nga xam ne nag jagle la moom alxuraan da koy leeral wala mu leeral ko jaare ko ci hadith yi suñu borom leeral ko jaaral ko ci hadith yi kon ñu kon kon ñoom ñu summi seeni mu summi ay dàll ñoom ñu summi alayhi salaatu wassalaam mu ne leen lu tax ñu ne ko ndax dañ laa gis kon lu summi ñun ñu summi mu ne leen mu ne leen naa Jibril alayhi salaam moom moo ko xabaar ne ko dàllam yi dafa amoon sobe mu ne kantaay yéen bu kenn duggatee ci julli mu gis ne dafa am sobe na ko na ko na ko xoos ci suuf si ñu ne ñu ne ñun lii suñu dañuy dañ day dëgëral suñu wax ñu ne nan la koy dëgërale ne mais li mu koy dëgërale kay mooy yonent bi alayhi salaam commencé woon na julli ci ñu ne waaw waaw loolu de moom commencé na de ñu ne waaw est ce après bi mu summee dafa dagg julli ji reprendre ak ñu ne ah loolu nag xadiis bi waxul loolu ñu ne waa le fait que mu mu mu basé julli ji mu continuer ko te début bi lim da cee soloon loo xamante ni nii dàll yi dafa amoon sobe mu continuer ko julli ji te dagg ko mais loolu day wane ne kon bu dee nit ki daf koo fàtte bu doon ne dañ ko ciy prendre rigueur kon konoon te kon yonent bi alayhi salaam da doon dagg julli ji ba pare ci boobu ba ba ba ba ba génn ci commencé waat beneen kon kay ñun buñ ne ku ko fàtte loolu condition la lii kay day dëgëral suñu wax ji wala déet ñu ne waaw kon baax na léegi nag ñu ne. ndax waa jumhur rahmatullah alayhi bari woon nañ ay dalil bokkoon na ci dalil yi ñu doon wax dañ ne mooy ñi nga xam ne lii wane ne euh, dindi sobe farata euh, kii la farata la mooy ñi nga xam ne dañ leen doon buggal boroom xabru yoo yële yonent bi alayhi salaatu wasallam daal di woon romb bi mu ne ñaar ñi euh, ñii de dañ leen di mbugal te liñ leen di mbugale kat Ah, mbugalewuñ leen ci lu rëy ginnaaw gi mu ne fii lu ah, lu rëy la woon sax ñu ne ñoom dañu tegtal woon ci loolu ne lii wane ne loolu farata la mooy le fait que ñu leen di bu doon ne affaire bi dindi sobe du farata te mu kenn ci moom doonul woon mooy tandeku li nga xam ne mooy bu demoon euh, tuuri ndox doonul woon doonul woon mooy tandeku liy moom après mu jaare fa julli loolu dañuy leer ne kon loolu mooy wan ay jullee ma dul woon baax moo tax le nag ñu ñu ko ciy mbugal loolu day wan ne kon farata la ñoom ñu ne déedéet ñun d'accord ñu ci wax jooju noonu d'accord ñu ci loolu ndax riwaaye yi dañu bari am na yoo xam ne dañ ne wa waa ji la yastatiru min li doon booy bu doon tuur ndox doonul woon sutur lawu da doon mën na ñëw fekk mbooloo mu taxaw ne mu ñëw taxaw seen kanam euh, summi summi kii di euh, tubay di di di tuur ndox ci kanamu nit ñi mooy di sutur amul benn ngir wane xaw ma comme gars yi léegi kii dañu dëpp ko kii ñii wane seen seen awra yeeg di wane seen kii ñooñ lañ naan ñooy virilité day wane sa virilité alors que loolu waaw ñu jàpp ne loolu mooy virilité ci ci xam nga ne àddina bi léegi ci yenn coin yi ndax alhamdulilah sax ba àggul fi ñi ko xam sax bariwul mais am na ñoom jàpp nañ ne loolu mooy loolu mooy wane sa virilité voilà mu ñu ne ñun benn am na boo xam ne lool la wax waa ji doonul woon suturloo bu doon tuur ndox am beneen bu ne wa kaana la moom doonul woon mooy tëndiku mooy bu doon tuur ndox doonul woon mooy tëndiku buy tuur ndox li muy tuur ndox di tuur ndox yi di delluwaat ci moom loolu faalewu ko woon am beneen la yastabri'u mooy ne moom bu paree. ay ay ay ay utiliser ndox ak wala xeer yeeg loolu doon na ko ci woon fekk moom daal bu paree pare na ñoom ñu ne nag yii nii yëpp kon cause bi imaginer ki nga xam dane da cause bi ne la yastasiru mais kon kooku le fait que muy jël awram di ko wan nit ñi mais amaana looloo tax ñu bëggal ko am na ci hadith riwaay yoo xam ne lool la wax yeneen ne ndax doon loon mooy tëndiku yeneen ne bu pare woon noonu lay demee moom yoonam newu ci ndax mu ngi tax xam yooyu yoonam newu ci ñu ne lool lépp nag dafa gis nga façon yu lii yii nii yëpp ñun waxuñu xadiis bi daraaj xadiis bu bu wér dë bu dëgg dëgg bu wér la mais le kër que yu bari yooyu pour nga nekk bii nii mooy cause bi kese bu boobaa day jafe day mel ni genre affaire bi kon cause yi dañuy xaw a mbëkkante ndax euh, nit man nay man nay tuur ndox di def li ko charia di digal mais le ci côté euh, boobu mais bu dee day wane awraam ci biti loolu rek cause cause de mbugal la te xadis bi wan nañu kon nag ñu ne kon ñun duñ d'accord que ne yéen le fait moom doonul woon dindi kii bi rek looloo taxoon bu ma soona tuur ndox te looloo taxoon ñu koy mbugal ndax xadis bi ci bopp am na yeneen riwaay yu ñuy wan ne leneen a taxoon léegi ñu ne ñun daal boo boolee yii yëpp surtout yiñ leen di ko wax day wan ne waa kon ñun suñu wax moo gin a dëgër léegi ñu ne kon léegi euh, ñi ci des kon baax na ñi nga xam ne mbooloo ci Maliki rahmatullah alayhi ba léegi ñu ne euh, euh, affaire bi nag ñun ñoom d'accord ñoo nii waa jumhur ak suñu mbooloo mi bu ànd ci ñoom mooy sunna la sunna mu akkadal bu ñu feddali ñu ne leen léegi yéen léegi seen wax yi fu ngeen ko teg ñoom ñu ne yeneen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadith bi ngeen wax léegi bi suñu mbokk yi wax léegi Maliki yi moom lañuy ñuy moom foofu la ñuy njëkke ngir bañ indi lu beer nañ nañ déparé foofu ñu ne hadis bi ngeen wax sànq ne bi muy julli Seydina Jibril alayhi salaam daal di koy wax ne ko dàll yi daa daa am sobe mu daal di koy sunni ñu ne mais pourquoi kon liy wane ne du du farata mooy dafa continuer julli gi bu doon dindi ko farata la bu doon farata la comme ni ni ngeen ko jàppee. mais mooy kon day dagg julli ji loolu moom c'est mooy même après mooy fàttale ko kon c'est bon mais le fait mu continuer ko am ba pare mooy da ngay gis même argumentation bi ñuy joxe woon sauf que ñoom dañ koo gën a pousser ñoom dañ ko gën a pousser ci beneen wàll mooy euh, d'accord nañu ak suñu mbokk yi ne woon le fait mu continuer loolu day wan ne kon fàtte bi dañ ci bàyyi xel ñu ne waaw day ciy bàyyi xel mais le fait que mu continuer quand même loolu day war ne kon mbir mi du farata dañ koo sauf nag sunna la boo xam ne dañ koo feddali lool ah, ñu ne am nañ beneen dalil ñu ne hadith bi nekk ci Sahihayni imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi euh, euh, euh, mooy hadith bi nga xam ne Seydina Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu maa day nettali ne yonent bi alayhi salaatu salaam bi ko waa euh, kii euh, mushrikuuna Quraysh biñ ne ko bu fi julleeti ne ko fii bu fi julleeti suñu fii mooy Kaaba ji fii bu fi julleeti ñooy dogal ci dëkk bi léegi bu ñëw di julli alayhi salaatu wassalaam gaa yi daal di jël ne kan mooy jëli benn euh, sébérite fële mbaam moo ci gëléem boo xam ne bu bu bu dee la bañ sànni ko ba bàq gi la nekk ci bàq geeg yooyu ne fa fañ ko sànni mu ne ana kan moo ñu ne kan moo koy jëli dem daal di koy bàyyi ba ba ba ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam sujjóot après nga sotti ko mu ne fa qaama ashqan naas ak ashqal qawmi ki ginoon a pexe di ci ñoom moo jóg muy Uqba ibn Uqba ibn Uqba ibn Abi Mu'ayt alayhi min Allah ma yastahiq moom moo jóg dem jëli mbir mi fekk ko fi mu sujjóot mu sotti ko léegi nag nga gis paa yi nag kontaan bi ree di di di tàcc nag di dóorante loxo yi di ndax mooy sa noon bu la gisee ci jàqare lay kontaan Iblis fii mu ne balaa kontaan ak jullit nekk ci problème mais pas problème euh, sam am na euh, tey aw ma lu ma fayee sama dépense bi non loolu moom taxul ñëw mais mooy def nga tooñ yàlla bu rëy goo xam ne loolu moo koy jubilé woo jaral na ko sax feet comme ku tas ay mbokk mbo euh, taalibe mi ko ci tas mbokk nii wala nga ta ñaar mi doon ànd nga fexe ba àndatuñ kooku lay gën kontaan ci moom ne ko yow tey ci sa man ci man ngay ne waaw defal ko promotion ndax liggéey na liggéey bu rëy mooy tas na pexe na ba ñaar ñu doon ànd àndatuñ dootuñ tuddantee di di jéem a moytu wante ku nekk di jaay nee na ñooy fulla ci ñooñ nag iblis ci ñooñ lay gën kontaan mooy sab noon sab noon bu la gisee nga nekk ci problème moom looloo koy kontaan loo boo kontaanee nag jaral na koo toog jooy ndax da nekk ci mbégte ala inna shaytaana lakum adu fattaxiduhu aduwwa suñu boroom ne comme que xam ngeen ne nag loolu mooy noonu na leen leer ne gis nga iblis mii seytaane lakum adu ñeel na leen yéen pour yéen nit ñi rawatina yéen xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam seen noonu la fattaxiduhu na ngeen ko ko jàppe moom moom moom moom moom Ah. affirmé na mbir mi bu yàgg moom amul amul ci sans complaisance la ci demee gars yi samay noonu lañ la ughwiyam nahum mais yow amal ful ba fexe ki nga xam ne taxaw na déclaré ne sa noon la dangay xoole moom mu lay sànk déclaré la guerre nga toog di xool mu lay sànk kon ñoom nag ñu kontaan ndax lan gis nañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di julli ñu sotti ko yu salte yooyu ñu kontaan di tàccooka reetaan aka xaqataay di di jubilé ñoom euh, ba après bon sayyidatu Fatima euh, euh, radiyallahu anha moo ko ñëw dindi après dem di wax ak ñoom mais faalawuñu ko sax mais ñoom ñu ne hadis bii nii dañuy dëgëral ñun suñu wax ji tax ñu ne sunna muakkada la ñu ne la tax ñu ne ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñ ko ko sottee dafa sujjóotoon arrêté wul julli ji arrêté daggul julli ji dafa continuer continuer sujjóotam di julli ñoom ñëwee bu lool te xam na ne lii moom sobe la mais quand mu ngi mu ngi continuer jullee ñu ne kon lii day wan ne kon ñun euh, suñu wax ji moo gën dëgg léegi ñu ne euh, quant euh, ginnaaw bi ñu joxee lii il faut ñu tontu benn benn wax boo xam ne benn argument boo xam ne am nañu koy utiliser ci ñu ne farata la ne ndax alxuraan da ne fa si wasiyaabaka fa tahir wasiyaabaka fa tahir ne yonent bi sallallahu alayhi wa yére fa tahir nanga ko laabal xam nga waa jumhur bokkoon na ci liñ tegtaloon ne loolu day wane nekkoon ci biir mi farata la ndax euh, suñu boroom dafa joxe ndigal te al amru al amrul mutlaq yaqtadil wujub ndigal loo xam ne moom bu ñu joyal la day wane ne farata la léegi nag comme que nag dane fa siyaaba wa siyaabaka fa tahir kon loolu day wane ne kon euh, te sa mbalaan nang ko laabal lool day wane ne farata la ñoom ñu ne ñun euh, affaire boobu noonu moom foog ñu tontu ci loolu mooy ne ñun ñépp xam nañ aaya boobu saar boobu kañ la wàcc yaa ayyuhal muddaththir qum fa anzir wa rabbaka fa kabbir wa thiyaabaka fa tahhir wa rujza fahjur loolu xam nañ ne Makka la wàcc te ci li njëkk a wàcc la boobu taa yooyu yéen loolu ñun ah aaya bi yéen xam ngeen ne aaya bi waxul woon ci nu ñuy yére boo xamante ne nii euh, loolu mooy début presque début révélation bi la ay yu jëkk saa yi jëkk a wàcc mais waxu loolu li mu doon wax mooy sa yére biir muy sa xol sa yére biir lool fo loolu la doon wax foofu kon nag kon yéen manu ngeen cee sukkandikoo tay ne affaire bi c'est pour yére yi loolu man da ne kon daal lii la bay wan ne ñun ñoo gën a dëgër la non seulement waa jumbu mais suñu yeneen mbokk yi ñoo leen gën a dëgër la ah. te loolu yéen foog naa mbooloo mi war ngeen koo seede Eh, ah ñun nag bon fii mu seede loolu day xaw a jafe mais daal li ñu mën a wax mooy que xam nga xam nga seen wax yii nii dangay gis ne du du du argument yow naan moo moo moo gaa yi moom seen wax ji teguwul fen mooy da ngay gis ni mu dëgëre ah, ñi ci des it mooy ñi nekkoon deuxième position seen wax it dafa dëgër lool le fait que. Euh, xadis bi ñu wax affaire bi wax affaire fàtte beeg yi nga euh, ak li nga xam dañ la cee forcé lool dafa leer ak ak ak bi bi sallallahu alayhi wasallam di julli noonu loolu dal ko moo tax mbir mi dal dañ naan affaire bi léegi gis nga wax yépp de dëgër nañu waaye di amaana ñaar yu mujj dëgër nañu ñoom it de dëgër nañu de waaye waaye deuxième bi boobu boobu dëgërati na de sauf que <laughs> sauf que daal mooy lu mu ci man di demee tépp koo xam ne dafay euh, ne sunna la tamit kooku dañ naan ko de façon yow sa mazhab sax d'accord na ci loolu ri'ayatul xilaaf yéen du ngeen bañ loolu kon da dañuy mujj rek nañ def lib rek nañu ko nañ na nañu koy raxas ku ko mooy boo ko fàttale ko te man ko na ko def mais bu ko man mu fàttale ko ko mais nga ne duma ko def parce que bon am na ñu ne sunna muakkada la ñu la ko wax noonu ñoom ci seen bopp lim jàpp mooy riayatul xilaaf di bàyyi xel ñi nga xam ne mooy aji wuute ji dañuy ay boroom xam-xam yoo xam ne seeni wax fiñ ko teg dafa dëgër lool kon lool insha allah mooy li nga xam ne noonu la ñuy wax ci masala bi mm-hmm. insha allah waaw euh, lu mu wax ni lu mat a bàyyi ndax euh, bu ñuy wax euh, te loolu beneen mbir la boo xam ne dañ ko war di fàttali en tout di ko jàpp mu nekk lu ñu war a bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax mooy borom xam-xam yi mu bu ñuy seet naan nañ xool ba xam lii farata la wala du farata maanaam farata la wala dañ ko sopp sunna nangam jubluwuñ ci ne maanaam nangam farata la rek. nga ne ah nangam lan la farat farata wala sunna ñu ne la sunna la nga ah alhamdulilah kon baax na du ma ko def wala nangam dafa xaram wala dañ ko sib ñu ne non dañ ko sib yéegul ci dëgg dafa baax kon baax na alhamdulilah jubluwuñ ci loolu c'est justement pour euh, euh, pour euh, am gradation bu ñu teg ci affaire la xool degré yi lan degré d'importance mbir mi loolu rek lañ ci jublu sinon ñoom ñëpp d'accord nañ ci ne lépp yàlla wax ne nañ ko def dañ ko war a def même su fekkente ne mbir mi yëggul niveau farata lépp lu yàlla ne nañ ko bàyyi dañ ko war a bàyyi même bu fekkente ne yëpp yu ndig ndig degré xaraam lu yenente bi sallallahu alayhi ne nañ ko def dañ ko war a def lu yenente bi sallallahu ne nañ ko bàyyi dañ ko war a bàyyi te képp koo xam te ne da nga wuute ak waxu yàlla ak yenente bi sallallahu alayhi xamal ni yaa ngi gaaral sa bopp ci fitna wala ci mbugal bu métti comme ni nga xam ne noonu la ko Alxuraan waxe ne euh, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim ñi nga xamante ne ñoom ñooy wuute ak mbir yonent bi sallallahu alayhi wasallam te moom mooy sunnaam comme ñu ko tafsirkat yi di waxe rahmanullah euh, ku wuute sunna yonent bi sallallahu alayhi mu ne nay ragal na def attention na ragal lool ne fitna dana ko dal wala boog mbugal mu metti voilà kon euh, euh, loolu loolu noonu loolu lu mat a bàyyi xel la maanaam duñ naan naan maanaam mbir mbir mi pour rek xool ba am ne su ma demee ba situation difficile am nan laa war a doxale voilà ci yooyu la ñuy wax ay lii farata la ak léegul ni booy farata waaye euh, euh, di délibérément ngay bàyyi sunna te tey ko te te te muy continuer ngay muy wéy délibérément loolu day tegtale ne yow mbir yoon ci bi sallallahu alayhi wasallam ñoru la loolu lay tegtale maanaam mooy gëdd amul gëdd ci sa xol de manière délibérée tamit loo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf koo tere nga naan rek kon du wusul na parce que mu toll nañ jël exemple yu terre mais lu lu lu lu lu lu dañuy wax dafa terre à terre mais mais ba pare tamit c'est pas dara mais képp ku fi waajuramu ne woon voilà euh, en tout cas koo xamante ne ku ku ku kilifa bu mag la ci moom. mu ne ah yow de bëgg naa soo xëyee nga def nangam su ma sañoon de yow soo xëyee nga bàyyi nangam maanaam du fi nekk di ko poser question yow sa yow li a xam ni ndax farata du war a def fi nekk naan ay ah, non mais en xam naa de ça nañ ci rek mooy mooy xam naa daal dafa gën day jox bi mu gëdd la naan ah, ah paa bi nee na se waa bi léegi nee na il faut ma def affaire bi ah maanaam moom ah gëdd boobu lay jox affaire bi léegi nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy wax la dara wala alxuraan dem wax la dara nga nekk fii di poser wu question waaye non est-ce que non en fait est-ce que ah loolu day day day day day dafa dafa dafa dafa dafa ah musiba bu rëy rëy la ci jullit vrai musiba la ci jullit voilà surtout bu dee ay mbir yoo xamante ne ay ay ay expression yu sévère daf ci wàcc <coughs> comme cadre figure bi nga xamante ne euh, comme ki nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne dañ ko doon mbugal mu ne te benn riwaayam euh, détaillé na riwaaya yi mu ne si moom bawli daal mooy ne di ko si bu tuuree ndox maanaam euh, am na la yastakiru la yastabri'u yooyu am nañ mais maanaam bu fekkente ne loolu mën naa nekk koo du mbugal euh, loolu walla bu dul loolu kese itam en tout cas doute am na ci le liñ mën a wax mooy ne doute am na ci ne ndax loola day waral mbugal waaw wala déet fekkente ne mbir mi noonu la demee nga continuer di xalaat naan waaw non mais en fait euh, euh, en fait euh, man damay bàyyi noonu du ma def lii wala boog nga nekk koo xam ne doo wut perfection ci dara loolu baaxul ak jullit bu dëggu bu sincère dafa war a nekk koo xam ne tamit day xool ni ko yàlla bëgg mu defe ko noonu pas moom ni mu ko bëggee pas moom ni mu ko neexe du nekk tamit koo xamante ne day Euh, day jàpp ne dara garaawul amul il y a aucun danger imminent rien important du nekk tamit koo xamante ne dafay jiital ay xalaatam ak ay passion ci kaw li yàlla tëral ak li yonent bi jàngale du nekk tamit koo xamante ne euh, gis nga wallaahi ñu ñu ñu njëkk ñi ñoom liñ daan def euh, da nga ciy gis koo xamante ne xool leen xool leen waa ji nga xamante ne Euh, euh, julli naafila loolu waxoon nañ ko fii xadiis nekk ci Muwatta ñi nga xam te ne julli naafila lañ doon julli seen tool yi loolu tax ñu maye ko kenn ki dafa dafa doon dafa kàbbar di julli parce que dafa gis tool tool kàbbar eh, benn kaña tub rek fekk tool bi dafa doog a dafa doog a kii ah day doog ñëw maanaam dañ ko waroon a raas tay tàndarma la nga xam ne vingt ans lay lay tax mu toppatoo ko pendant vingt ans mu ñëw war war koo jariñoo tey tey tey mu ne naa julli ñaari rakka kabar di julli ak kaña tëpp mu ne yéeg gi mbaa du du yàq dara ci affaire bi xelam dem ci loolu bi mu sëlmalee dafa dem ne yéen salama man fitna dugg na ma sama diine man sama diine fitna dugg na ma ci tool bi léegi man maye naa ko joxe naa ko ngir yàlla xam ngeen kooku. kooku du fi nekk di werante naan ndax concentration ci biir julli farata la wala déet moom werante boobu bokku ci dafa gis ne rek dañ ko ko laaj te daf ko war a def bu gisee ne am na lu ci manqué c'est parce que fitna moo ko dugg ci diineem et que xaaral mu dem daw li dem xool nu muy débarrasser woo ci li nga xam ne moo ko dugal moo dugal moo dugal fitna bi ci moom kooku xam ngeen ni du fi nekk di voilà maanaam Euh, euh, euh, voilà du kooku kooku du mu nekk di gis benn waaye wëtti ci tàndal ba mu ko yóbbu police ak yu mel noonu voilà maanaam dafa am yoo xamante ne kon ñu ñu bàyyi ko xel maanaam bu yàlla ne lii la am na yoo xam ne doo ci werante maanaam doo fi nekk maanaam bu nekk loo xamante ne pour cause cause problème lay doon cause questionnement yu dul jeex lay doon voilà yii fuqaha yi dañ koy wax te d'ailleurs mboolem yoonu yoonu yoonu nitu yàlla ñëpp na ils sont unanimes là-dessus ñun ñëpp d'accord nañ là-dessus ils sont unanimes euh, ñoom euh, est-ce que euh, koy indi souvent ci téere bi ku mel ni Cheikh Omar Fouti radiyallahu ta'ala anhu daf ko wutal ab fasl bu mat fekk ci téere kitaab Rimah bi <coughs> ci ne mboolem borom maanaam mboolem nit yàlla yi d'accord nañ ci ne ku bëgg suubu ci yoonu yàlla da war a jàppee farata sunna yi def comme ay farata sunna yëpp farata lañ ci yow te li ñu fit lépp dafa xaram ci yow comme ni ngay jàppee lu xaram noonu ngay jàppee yi fit parce que perfection la laaj ku dem kër président. palais de la République dafa am comportement yu yu muy laaj yoo xamante ne boo nekkoon ci mbedd mi duñ la ko laaj voilà donc il faut que ñu bàyyi xel euh, aspect yooyu yëpp am am jazakumullah xayr beneen deuxième masala bi mooy ana naka la ñuy dindee kon façon sobe yi léegi bi ci njëkk mooy bu dee ndox la mooy bu dee sobe bi ndox la mooy ndox moo xamante ne ni ndox pas waxuma liquide de mooy ndox ci boppam ndox mu sobewu voilà après quant yeneen liquide yi comme boisson bu sobewu bisaab bu su bu sobewu loolu après bii mooy ndox mii mu tànk ci robinet bi wala ci teen bi mais mu sobewu nan laa koy nan lañ koy nan la ñuy dindee sobe bi lool ci juróomi processus la mën a nekk ci juróomi mbir boobu budul bii boo defee bii mooy am nga choix ci trop cinq mbir bi ñu njëkk mooy mooy bu dee ne par exemple man sama ndox mi sobewu benn benn benn kaas la wala daal benn bërigo la wala mooy damay jël ndox mu bare bare daal di ci yokk daal di ko ci def mooy ba ma amee ndax loolu loolu lool gisoon nañ ko ci xadiis yu njëkk yi ndax gisoon nañu ne loolu mooy li gënoon a dëgër te mooy li Maliki yi rahmatullah alayhi waxoon ne mbir mi ñoom liñ ciy bàyyi xel mooy soppeeku benn ci caractéristique caractéristique ndox moo tax le boo ci dollee ndox te bu boobaa da ngay rejoindre boo ci dollee ndox mooy la nga xam ne sobe la woon mooy day mujj sobe bi day nekk loo xam ne day disparaître ndax ndox mën na défendre boppam te comme que sobe wu na boo ci defee lu ëpp loolu lu ëpp sobe bi ci dugg bi ci newoon mooy dootu ci amati effet loolu benn façon la boo xam ne la nit mën a mën a laabale li nga xamante ni kii euh, ndoxam moo xam ne dafa dafa sobewu beneen bi mooy mu def ci suuf suuf voilà ndax suuf ginnaaw ndox moo fi ne te gis nañ ne charia loolu lañuy ñuy digal mooy boo manula euh, euh, boo man waa jàpp wala wala sangu set bu dee ndox amu fi lan la lay wax demal nga tiini nit koo xam ne daa war a jàpp wala sax ndox nefi waaye manuma ko utiliser ndax sedd na seddaay boo xamante ne ni par exemple ndox mi tax aw ma lu ko tàngale te foog ma julli bu ma fi nee di xaar affaire bi julli day weesu ndox maa ngi fii mu ngi nii ma yor mais quand sedd na sedd ragal naa ne man li sama njort daal lii bu ma ko utiliser dina ma gaañ bu boobaa dañ naan la tiimal quand ndox a ngi fi mais malgré tout mais boobaa da ngay tiim kon mooy sariya doon la mooy bu fi ndox newul ci suuf la lay la lay la lay wax nga dem ci ngay ci ngay ci ngay defe li nga xam ne mooy mooy tiim ndax li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne wa ju'ilat liyal ardu masjidan mooy xadis boo xam ne muttafaqun alayhi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bokk nag fekk muy lim jagle yi nga xam ne moom la ko suñu boroom defal euh, ci kaw yonent yi alayhimu salaatu wassalaam yi nga xam ne ñoo fi ne woon ñoo fi masoon a jaar ak loolu muy jagle yoo xam ne ñu nit ci lañ jaaraale ci suuf am lu xeet yi jiitu woon amul moo tax danaan ci sama xeet danaan jagle jagle boobu ngir xeetam la tax ñu mën a tiim ci suuf yi wala yi nga xam ne day représenter suuf hmm. léegi euh, ñu ne mooy kon suuf day am moom capacité wu mën a dindi sobe ci boo xam ne dafa nekk ci dafa rot ci ndox mooy ndox nga ciy def non suuf laa wax suuf laa bëgg wax waaw mooy kon loolu mooy deuxième bi ginnaaw yokku ci ndox mu bari kon deuxième bi mooy soit nga def ci suuf euh, euh, léegi troisième bi mooy bu dee ci jant bi nga ko la nekk ci suuf mooy ci ronu jant bi foo xam ne day tàng jër ba li nga xam ne mooy sobe bi ci nekkoon dafa dem ba deñ ba yow moo xam boo ko xoolee gis ne la ci kii deñ na mu ni dafa mujj ko comme mel ni lu melaat ni ndox ni ndox normal di mel amatul cafka bi pareil xet gi pareil loolu lépp deñ bu boobaa loolu tamit da koy da koy day dindi sobe kon am nañu boobu mooy ñetteel Euh, euh, ñeenteel ñeenteel euh, mooy ndox bi suuf si ak jant bi voilà beneen bi mooy li nga xamante ni mooy kii bil jarayaan mooy boo xam ne da koy mooy nga fexe affaire bi ndox fi ndox mi ndox mi sobewu di da nga fexe dawal moo xam ci baraada wala bu dee ci lu in façon industrielle yi gën a rëy ñiy def euh, assainissement yeeg ak ñi ñi ñi les les eaux mooy noonu lañuy ñuy ndox yi ndax lan ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy hadith cinq bi ñu gisoon bi mu laa yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'im alladhi la yajri wa thumma yaghtasilu fii mooy ci riwaaya imam Abu Dawud mm-hmm. beneen bi mu ne wala yaghtasilu fiihi min al-janaba bene ci riwaa imam muslim wala yaqtasilu minhu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne laa yabulanna ahadukum bu kenn ci yéen ngal la waay bu kenn ci yéen tuur ndox fi ndox fi maa iddaay mi ci ndox moo xam ne dafa tag stag eau stagnante allazi moo wax ñu mooy allazi laa yajri mooy nga xam ne day day day day leeral mooy euh, dafa ñëw di leeral euh, li li laa yajri ri kii bi euh, ad-da'im al mu ne allazi mooy bi nga xam ne laa yajri du daw wala yaghtasilu minhu min al-janaba te bum ci sangu bu amee janaaba ñu ne lan moo lan moo koy wane foofu ñu ne le fait mu ne al-ma'u ad-da'im allazi laa yajri ndox mi nga xam ne dafa teg du daw kon loolu dañu ngi gis ne mooy mafhumul mukhalafa bi dañuy won ne kon bu dee ne ndox bi day daw kon doon ci kon sobe bi ci rot dootu ci am effet ndax bu doon ne da ciy am effet li ko di préciser lii fii amul benn sens du am benn sens te waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp am sens kon ci la ñuy xam ne kon loolu la kon mooy bu ñu amee contraire cette fois ci muy daw kon dañuy leer ne kon buñ fexee dawal ndox moomu sobe bi da ciy deñe kon loolu mooy quatrième bi cinquième bi mooy utiliser produit kii chimique yi sauf que bii nii boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi d'accorduñ ci lépp mooy dañ ci euh, indi ay questionnement du ne sax affaire bi ci boppam lañ ne d'accorduñu mais mooy du ñu ñëw rek daal di koy jël comme comme ni ñu jëlee yére yére waaw boo defee lii boo ci defee suuf boo ci yokkale ndox mu baree bari non ñun du mooy bu dee produit chimique yii la industriel yii il faut ñu xool est produit bi ñu ciy def moom day dindi day dindi sobe bi complètement est-ce que da koy dindi complètement wala est da koy nëbb ndax bu dee da koy nëbb kon mooy mu ngi fi da koo gisul rek yow suñu bët yi moo ko mënula gis ndekete yoo mbir mee ngi fi il suffit nga yor ay matuwaay yi nga xam ne eh, li eh, kii ci laboratoire yi ngir nga gis ne ndekete affaire baa ngi ci biir bu dee loolu la bu boobaa moom duñ ci d'accord loolu du ko mën a dindi mooy bépp produit chimique buñ ci def boo xamante ne ci biti nii boo xoolee da ngay foog ne dem na mais bu ñu defee boo jëlee microscope xool affaire yi gis ne ah à l'œil nu moom du ñu ko gis mais ndeke mu ngi ci sobe baa ngi ci bu boobaa du baax mais bu dee nga koy dindi complètement moom da ngay boo utiliser gis ne du ci ne mooy. bu boobaa dañ koy d'accord te kon nag de sa comme que nii la demee mooy kon dañuy dellu ci les experts yi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci côté boobu ñoom la ñuy laaj laaj bi ndax produit sàngam bu ñu ko defee ci ndox bu sobe wu da koy dindi wala da koy nëbb day dindi sobe bi wala day nëbb sobe bi ñu yóbbu ci laboratoire bi mu génne leen effectivement non da koy dindi ñu ne kon produit bii sàngam de baax ñu jëlaat beneen échantillon jox leen ñu dugal beneen produit ah, ah non mu ngi ci biir de bu boobaa ñu xam ne baaxul kon juróom yooyu mooy yi nga xam ne moom la ñuy dindi ndox moo xam ne dafa sobewu kon ñu limaat ko bi ñu njëkk kon moo doon mooy waaw dal di koy raxe def ci ndox mu bari waaw daal di koy njar beneen bi ci tegu mooy suuf mooy ngay utiliser suuf beneen bi ci tegu mooy ci jant bi bu dee ne à condition ko ni lool mooy jant bi tàng na tàng dina ci tape tape goo xam ne caractéristiques yi yi yi indi woon sobe bi day de yi nga xam ne ñoo sobe bi day deñ molécules yi beneen bi mooy mu nekk loo xam da nga koy dawal wax nañ la nag jarul muy nekk à l'échelle industrielle juróomeel bi mooy produit yi nga xam ne mooy produit chimique yi bu dee ne effectivement day dindi affaire day dindi molécule sobe bi ci ndox mi kon loolu moo jëm ci wàllu li ñuy dindee euh, euh, euh, sobe ndox moo xam ne dafa sobewu léegi nag bu waa léegi mooy beneen masala bi bu dee nag du ndox yeneen liquide yi comme comme njaru soow waaw bisaab coca cola wala yu mel noonu jinjeer ak yi mel ni ñoom ñoomin mooy jus yi rek ak yooyu waaw dina sawarloo ñenn ñi <laughs> léegi léegi loolu ana naka lañ koy bu bu dee mooy sobe da cee da rot ana naka la ñuy dindee sobe bi ah bu boobaa bu dee yooyu mooy sobe bi ci rot dañuy la ñuy xool ban façon sobe la ndax bu dee ne dafa nekk comme genre diw par exemple diwlin nga xam ne moom bu affaire yi dalee wala ñu koy baxal mën na yéeg ci kaw day féete kaw te boo koy baxal bu yàggee day naaw day évaporer wu dem bu dee ci noonu dina deñ bu boobaa bu dee ne sobe boobu comme euh, diw la boo xam ne boo ko baxalee mu deñ bu lool mën na ko dindi bu dee ne nag dafa nekk sobe boo xam ne moom loolu dindiwu ko mooy ne baxal taxul mu deñ loolu moom c'est sûr que loolu loolu moom mooy affaire bi yàqu na lu tudd nga jël nga yoroon sa sa sa paanu soow jël deret sotti ci benn toq deret mooy c'est fini. Hmm. kooku mënoo koo baxala baxala baxala baxal ba fexe ba deret ji dem bàyyi fi soow loolu moom man da ne jàpp ci ya njar boo ci yokkaatee ndox noo bokkul ndax mbir mi du ndox ndax du ndox moo tax moo tax moo tax différence entre ndox ndox ñu ñu traité ko moom ke moom kese ba mu jàll léegi yeneen liquide yi dooru ñëw mooy bu dee leneen boo ci doon yokk téeméeri paani ndoxit wàññiwul dara ah ndax waaw bu doon ne bu loolu bu dee tonne bi mooy bu dee ne bu doon ne euh, kii bu nu mu tudd bi dafa dafa solide te tamit bi mu duggee ci mbir mi seeyu ci wala mu tobbi mu tàbbi ci loo xamante ne lu laab la mais dafa dëgër comme beurre bu boobaa da ngay tonni loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne da ngeen di tonni kaña boo xam ne dafa wala jinax yu dal ci ci beurre ci ci ci euh, fromage mu ne da nga koy da koy da nga koy dindi nga sànni ko nga tonni li nekk ci wetam après nga lekk kon loolu bu dee loolu la noonu lañ koy def mais bu dee ne lii sauf que deret liquide la c'est deret problème am mooy liquide la il suffit bu duggee ci bu duggee ci soow mi. mooy da ciy tas complètement da ciy dugg rek daal di seey léegi nag yow pour nga ne man def naa loo xam ne deret ji daa ko baxal a baxal ba deret ji fu ñu jaar kii bi yëpp mu deñ looloo jafee am presque impossible presque du ma ne nag ab bon duñ ci mata kii loolu mais pour l'instant baxal moom loolu dindiwu ko ndax affaire bi day jaxasoo jaxasoo la jeex na loolu moo tax alors que bu dee bu solide la bu dee lu ñu mën a toon ni dañ koy toon ni mais ak condition mu bañ a dissoudre ci biir bu ko defee rek mooy c'est c'est mort moom moom nañu baboo bu seeti beneen fàggu ci meneen njar te xam ne bii moom waaw léegi ah kon affaire bi kon no mooy bu dee yeneen yi kon nii lay demee léegi nag mu def bu dee par exemple li ci daanu comme weñ la weñ mooy li dal ci li dal eh, ba léegi nii nii fi ñuy wax mooy yi nga waxuñ ndox ndox moom pare nañ noonu mooy nañ ko fàtt mooy bu dee tey sama euh, comme ñu ngi ci soow yi ba léegi weñ moo ci moo ci dal moo ci tàbbi bu boobaa gisoon nañ xadiis bi ci ci Bulughul Maram idaa waqa'a dhubaabu fii sharaabi ahadikum falyaghmisu thumma liyanzi' fa inna fi ahadi janaahayhi daa'an wa fi aaxari shifaa muy hadis boobu gisoon nañ ko ci ci ci ci Bulughul Maram shifaa a mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa ne bu dee weñ dafa rot ci naanu kenn ci yéen mu ne na ko ci na ko ci na ko ci napp ci biir après mu door koo sànni ndax benn bi moo tax beneen riwaaya mu ne ndax moom fa innahu yattaqi bi janaahi alladhi fihi daa mooy day day mooy tëndukoo mooy buy buy buy daanu rek loolu réflexe la boo xam ne noonu la ko suñu borom moo ne mooy bu buy sit buy site weñ li muy jiital mooy côté bi nga xam ne fa la tooke gi ne benn laaj bi foofu ko la demee moom lay daanoo. bu daanoo mu ne kon nga dugal ko ci bu ko defee lële antidote lii lay doon mooy day ñëw annuler bi bi bi bi jiitu beneen côté bi nga xam ne moom loolu day faj day dindi day day day annuler bi nga xam ne côté bi nga xam ne mooy ci la tooke gi ne kon noonu lañ koy rek bu dee ne weñ moo ci dal par exemple léegi mu des bu dee ne. Euh, xadis ah, la bu bu bon gisoon nañ ko mais fii dañ ci mm, def benn précision maanaam benn am njàngat maanaam ne xadis bi daf ñuy won tamit ne euh, lu am maanaam lépp loo xamante ne euh, duñ ko gis te muy nekk loo xam ne sobe la maanaam mën nañu am leneen loo xamante ne beneen xeetu sobe la maanaam leneen la loo xamante ne moom dafa mën a mooy liñ doon li mu wax tànk ci wàllu euh, molécule bi nga xamante ne maanaam produit bi nga xamante ne buñ ko dugalee ci ndox mi dafay attaquer directement molécule sobe yi mu détruire ko de telle sorte que buñ demee ci laboratoire bi ubbi ko xool dinañ gis ne amul trace parce que amul laboratoire boo ci demee maanaam ne la produit sàngam ñu ngi daal ndox sàngam ñu daal di xool mën nañu la par exemple am na nangamu nangami trace ci nangami zéro virgule nangami gramme magnésium am na nangami ki fer am na nangami kii mais bu dee duñ ci gis molécule sobe yi sobe bi nga xamante ne maanaam bi xam ne molécule bi lii ci sobe bi la jóge maanaam bu boobaa dañu daal di xam ne kon kon yëla ñoo ko détruire <coughs> hadith bi ñu tudd léegi euh, te mooy hadith weñ bi euh, dañ ci xamee ne aussi que ni loolu lu lu lu lu lu dëgër la maanaam ngir lu tax ngir ne euh, bi nga xamante ne laas bi euh, partie bi nga xamante ne moom mooy partie bi weñ bi di duggee buy wàcc buy wàcc moom mooy partie bi am tooke te buñ ci dugalee beneen partie bi nga xamante ne moom mooy saafara si da ko day day day day day day neutraliser tooke bi da koy neutraliser voilà bu boobaa tamit. Euh, loolu ci beneen masala bi nga xamante ne moom la wax euh, tamit léegi te mooy masala wu euh, lu demee nekk par exemple deret bi nga xam ne dafa dugg ci soow mi wala yu mel noonu su comme ni mu ko waxee maanaam baxal gi xëy na du ko mën a dindi mais su fekkoon ne am na loo xamante ne dinañ ko mën a jël ba génnewaat ko maanaam soutirer ko wala plutôt ñu neutraliser ko de telle sorte que day annuler wu. maanaam ngir ni da da day soppe ku nekk leneen loo xamante ne day tax loola tamit léegi loola du nekk sobe bu boobaa loolu day daal di mën a nekk lu lu lu lu lapp day daal di mën a soppe ku nekk lu lapp voilà loolu tamit mu am beneen kii tamit moom mooy beneen euh, te kii euh, tënk kii nu mu tudd euh, ak tënk tamit bu am ci mbir moomu mooy tey par exemple bu dee à échelle industrielle la tey bu ñu jëlee exemple euh, xëy na maanaam bu ñu jëlee benn paan paan toq deret dugg ci daf koy yàq mais suñ jëlee par exemple tey loo xam ne ni saal bi la toll maanaam kii bu mag boo xam ne ni saal bi la toll meew ne benn toq deret dugg ci loolu du du ko yàq parce bëri na benn xeetu bëriwaay boo xamante ne dañuy xam ne lii maanaam dafa nekk loo xam ne mustaxir la ah <laughs> voilà maanaam ndax loolu mustaxir la loolu tamit ñu ñoo nga bàyyi ko xel moo tax masala yi ñuy wax euh, di kii mooy loo xam feeg yéegul ci niveau loo xam ne mustaxir la maanaam loo xamante ne euh, dafa mel ni maanaam bon maanaam dañ koy mën a gam-gamle ak géej su ndaw voilà maanaam euh, euh, comme comme comme exemple bi ñu joxe sànq fu lu toll ni saal fii bi yëpp fii bi euh, lépp nekk meew maanaam pour mbir ne cuve cuve yu mag yooyu nag nga am multinational ñoom fu ne la ñuy yóbbu kii benn toq deret dugg ci voilà voilà comme citerne bu mag benn toq deret dugg ci loolu du ko yàqu comme tamit aussi loolu comme mooy comme euh, exemple lu ci asbaahu wan nazaa'iri mooy tay exemple koo xamante ne dafa am kenn ku mu nàmpandooloon kenn ku jigéen ku mu nàmpandool koo xamante ne tey par exemple américain la ma américain euh, léegi yow boobu nga ko gëj a gis loolu du tax ñu ne la tey par exemple euh, ak américain dalay xaraam ba fa am parce que ñoom 300 millions lañ te trois cent millions de personnes kenn ci trois cent millions bi probabilité bi dafa faible trop voilà maanaam yow li ngay def rek mooy jéema lu ñutu rek est ndaw si nga bëgg a takk am na maanaam ndax euh, dëgg-dëgg euh, ba mu nekkee xale fu nekkoon jaar maanaam ba nga xam ne à peu près du moom wala boog war naa mën a ne moom wala déet ak yu mel noonu mais sinon duñ ne la ba fii ba abadan léegi yow américain yi doo leen mën parce que Euh, am na benn xale bu jigéen américaine ba nga nekkee xale ba mu ñëwee ba kii dañ ko indi woon seen kër yi sa yaay nàmpalaale ko maanaam loolu la quoi maanaam dafa am yenn yenn bëriwaay yoo xam te ne bu fa affaire bi yegsee maanaam règle yi nii dootu dootu ñu fa doxati voilà wallahu a'lam <coughs> loolu amaan na li gën a jub mooy li Maalik li ci Hanaabila yi ah, Hanafi yi voilà de Hanafi yi doon wax rahmatullahi alayhi maanaam mooy loo xamante ne soo tollee fii yëngal sa loxo yëngal ko affaire bi di def euh, kii ondulation yi bu yeggi fee maanaam bu boobaa da xam ne affaire bi vraiment amatul effet mais su dee soo yëngalee fii fële yëngalu effectivement voilà am loolu mooy lan parce que su dee su yëngalee fii affaire bi day yegg fële li muy tekki mooy sobe bi daal fii mooy mi ngi propagé wu fële effet bi ngi dem ba fële voilà loolu moom moo tax d'ailleurs ay ay ñoom ji rek ñoom kii yëpp bon am ah, bokk na ci li tax après daw gi muy daw loolu tam beneen la <coughs> mooy dara lu ko sobel voilà mën nañ faa sotti lu nekk gis nga euh, kii bi jóge wetu Colobane bi dem Soumbédioune kii boobu waa canal boobu te mu ngi tuuru di fa tuuru boobu léegi mais ndox mi gis ndox mi ba tey yàqugul voilà te bis bu nekk la loolu yàgg na xaw ma sax ba xam jiituwul sunu sunu ñëw àdduna voilà <laughs> jazakumullahu xayran léegi kon ñeenteel bi mooy yi nga xam ne cette fois-ci ñoom euh, yu sorit lañ yoo xam ne daño sobewu ci cosaan comme mbaam xuux wala médd wala loo xamante ne nii dafa mujjul da yor àttee mbir ndax rend wuñ ko ci yoonu sariya mooy loo xam ne daal moom ci cosaan la nekk wallaay dem àll ak yooyu sobe la ci cosaan léegi noonu lan lañ koy nan lañu koy euh, laabale loolu mooy loolu man mooy am mbaam xuuf moom sang taxul mu set taxul mu laab moom boo ko sang boo ko sangoon juróom-ñaari yoon du tee muy mbaam xuuf kese mooy mooy yoon nga xam ne ci cosaan lañu nekk sobe ñoom moom bu mooy yii ñuy wax ni yépp dara bu ko ci dindi ndax loolu ci cosaan la moo tax loolu loolu mooy cosaanam léegi mu des léegi bu dee ne sobe bi tey dafa dal ci loo xam ne <coughs> euh, comme yére walla yaram loo xam ne solide la mooy cette fois-ci loo xam ne liquide la ah léegi nan laa koy dindee lool xadiis bi wax nañu ne niñ koy def nee na taxuttuhu tumma taqrusuhu bil maa'i tumma tandahu tumma bu dee bon loolu mooy bu dee koo xam ne la loola pour julli la mooy kon danga koy ndax comme que solide bu sobe bu solide bu dal bu ci yére wala sa yaram oh, il faut affaire boobu deñ d'abord mooy doo ñëw rek mooy il faut nga dindi ko ba mu nga door a commencer man ko raxas moo tax mu a taxut tuuhu da koy xoos xoos bi mooy pour nga dindi ko kon mooy processus bi hadith bi wax ginnaaw bi nga daal di koy fete ak ndox ginnaaw bi nga daal di koy lenqali mooy kon noonu ngay def. sauf que gis nañ ne Hanafiya yi rahmatullah alayhi nee nañ bu dee ne euh, sobe bi dafa nekk sobe boo xam ne bu wow la comme man yi ñoom xoos dina ci doy te lool mooy ñoom euh, euh, ndax Hanafiya yi rahmatullah alayhi ñoom gisoon nañ bu yàgg que ne ñoom li dindi sobe du ndox kesee koy def te gisoon waxoon nañ ko tamit biñ ci àggee ci masala li jëm ci wàllu man yi que du moom rek koy dindi mooy ne bu dee sobe boobu noonu ñoom mu wow fekk mu wow fekk mu wow loolu ah, xoos dina ci doy kon ah, léegi mu des beneen masala bi kon mooy ñaata yoon ñaata yoon la ñuy raxas li nga xam ne mooy sobe ngir mu deñ ah loolu dafa dafa dafa dafa am ay wuute ndax ku mel ni par exemple xanafiya yi rahmatullah alayhim ñoom dañ ne ñetti yoon la mooy ñetti yoon ngay raxas comme sa yére bu amee sobe il faut nga raxas ko ñetti yoon ngir sobe bi mën a deñ mu buñ la nee ñetti yoon nag mooy kon boo ko raxasee benn yoon ci ñoom benn yoon du doy ndax ñoom ñetti bi da cee mooy mooy trois bi da cee am solo il faut trois moom nga def léegi maalikee yi ak Shafi'i yi rahmatullah yi ñoom ñu ne déedéet ñun daal lii di farata mooy benn yoon benn bu dee benn yoon nga def mu set doy na mooy euh, mu laabat affaire bi sobe bi dem doy na mooy daal loo yow daal raxasal ba kera muy deñ mais benn bi kese moo ciy farat ndax benn bi boo ko deful en mooy kon defoo yow li la di defagoo dara comme que il faut nga raxas ñoom ñu ne ñun daal bu njëkk bi moom mën da bu dee ne bu njëkk bi nga def mu mu mu mu laabaat jeex na bu dee ne dafa soxla lu ëpp loolu nga def mais amuñu benn lim boo xam ne par exemple trois bi Hanafi wax ñun duñ ci d'accord loolu mooy kon ñoom seen am léegi xanaa mu xanaa bi la xanaa bi lay rahmatullah rek ñoom ñu ne nag il faut ñu raxas moom pour dindi sobe juróom ñaari yoon nga koy raxas sinon mbir mi du baax Hanaabila yi voilà moo Hanbali yi ñoom nee nañu il faut mu nekk sept fois waaye insha allah waxu Maliki yi ak Shafi'i yi rahmatullah alayhi mooy mooy li dina lu tax ñoom ñu ne xoola xadiis bi ñu nekk mooy xadiis bu bunt bi yonent bi sallallahu alayhi wa waxul waxul joxewul benn nombre dane rek taxutuhu summa taqrusu bil ma'i summa tandahu summa tusalli fii amul benn nombre bu mu joxe ndax l'essentiel ci mbir mi mooy na set Sayyidatu Aisha radiyallahu anha tamit comme mooy hadith yi gisoon ci sax yi nee na moom da doon raxas li nga xam ne euh, da doon raxas man yu bu ci kaw ñi nga xam dañu jàpp ne euh, sobe la mais joxewul benn lim da ko doon raxas bu setee jeex na ñu ne yi euh, hadith yi dañuy wan kon lim bi. lim dañ koo sopp duñ ne nag lim bi bon euh, suñu yoon newu ci loolu duñ ko wax manuñu ne suñu yoon newu ci ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bari na xadiis yoo xam ne daan na ngeen euh, euh, raxas ñetti yoon comme nit koo xam ne day nelaw bu yeewu mu ne na raxas ñetti ñetti yoon loxo ay laa laata mu koy dugal ci ndab li ñu war a jàppe ndax xamul fan la loxoom fan la loxoom fanaan ñu ne mooy ak yeneen xadiis yu bari yoo xam ne day wax di utiliser ñetti ñett ñetti di di digle def leen ñett ñu ne loolu lépp day wax euh, xadiis yi nag dañuy wan nekkoon kon xadiis yi la duñ farat mooy ñett yooyu ñu lim fële du farata ndax bu doon farata la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dina ko wax kii nga xam dafa ñëw di laaj ci loolu dina ko ne comme que dindi sobe la ko laaj mais dina ko leeral ne ko nag il faut nga def ko ñetti yoon mais waxul benn ñetti yoon kon loolu dañuy wan ne kon ñetti yoon mais dañ koo sopp nag boo ko defee moo gën mais ku ci àggul tamit manuñ la ne yow li euh, defagoo fi dara bu dee ne sobe bi dañ na ah léegi ñu ne am na hadith sayyidina Abdullah ibn Umar boo xam ne tamit day dëgëral suñu wax ji mu ne raxas raxas dafa nekkoon ñetti euh, juróom-ñaari yoon lañ la sariya bi doon digle ama ginnaaw gi ñu daal di dindi sariya bi dindi loolu mooy yonent bi sallallahu alayhi mujj di digle benn yoon kese naka doon sangu sangaayal janaaba sangu set juróom ñaari yoon la woon léegi ñu mu digle ñuy def benn yoon ñu ne lii lépp day wan ne kon euh, ay la yëwén kon raxas euh, ci dindi sobe ñett bi du ci farata comme nii xanafiye euh, yi wax waaye nag lu ñu sopp la du ci tamit du juróom ñaari yoon tamit Euh, mooy yi nga xam ne moo ciy farata comme ni ko Hanbali yi wax léegi euh, beneen bi ci tegu muy ci masala bi <coughs> mooy léegi mooy xoos bi hadis bi wax xoos bi est-ce que farata la ci mbir yi mooy ngir mu set ndax comme que euh, dañ lay jox da da la wax processus booy jaar defal lii moo tax taxutu summa ñu summa day wane par étape la waaw war na affaire yi il faut ma def bii bu ma paree ci bii ba leer ne naa ko ma jàll ci beneen bu ma paree ma jàll ci leneen léegi est ce lii de war ne kon léegi xoos bi moom farata la loolu dañ naan la lépp loo xamante ne nii manula la manu ñoo dindi sobe bi lu dul ci xoos loolu borom xam-xam yi rahmatullah alayhi dëppoo nañ ja loolu ijmaa la que loolu moom foofu lay jaar comme loo xam ne. Euh, sobe boo xam ne dafa am jëmm te bala ko dindi il faut nga jaar nga xoos ko d'abord mooy loolu moom day nekk faral ndax mbir mi day mujj nekk leen maa laa yatimmul waajibu illaa bihi fa huwa waajib comme que yow mbir mi da ñëw di ko dindi mooy euh, te il faut nga jaar fii nga xoos ko ngir mu de bu boobaa dañ naan la kon xoos bi da koy bu boobaa xoos bi ngay def léegi nag mu des mu des léegi fete bi mooy bu dee ne mën naa ko jindi sans xoos bi moom du ci du ci wàññi dara bu ma xoosul dina deñ l'essentiel li ñu liñ ci soxla mooy mu deñ léegi ñoom ñu tax ñu dëppoo ci la de mooy ne comme que fii moom fekk xoosoo ko affaire bi manu la de mooy mooy da yokk mbir mi sobe bu boobaa da nga il faut nga def loolu obligé léegi nag mu des mu des fête bi ñu neen bu dee yére na boo xam ne dafa mel euh, deret comme deret ci tuur mooy loolu il faut nga fete ko ndax boo ko fetewul nga ñëw xëpp ci ndox kese ndax xam nga euh, euh, raxas raxas masalaam raxas loolu loolu ci xadiis yu njëkk yooyu lañ ko gisoon mooy ndax raxas ci boppam boroom xam-xam yi rahmatullah dañ ci wute mooy nag lan la ñuy tudde ne nan nga nit ki def ñu ne lii raxas la est-ce raxas day soxla bu may raxas fenn damay soxla bomb jaarale ci sama loxo wala nga jaarale ci leneen en tout luy wan ne yow boobu nga wala sotti ndoxum kese dina ci doy loolu gisoon nañ ne waa jumhur muy xanafiye yi shafi'iyye ak xanaabila yi rahmatullah alayhim dañ ne woon raxas moom sotti la bu ñu sottee ku sotti daal raxas nga Maliki rahmatullah alayhi ne non il faut nag mooy il faut mu amaale quand même ab jooju amaale pas sotti kese noonu <coughs> loolu nag euh, xam nga masala boobu noonu <coughs> masala boobu noonu biñ ko gisee léegi euh, kon bu dee ne jooj euh, nu mu tudd fete bi fii ñoom ñu ne lépp loo xam ne il faut nga fete ko ndax bu dee yére boo xam ne deretu mbërëg da cee da cee tax wala deret wala sobe mu man nga ñëw sotti ci ndox noonu këpp ko ci mais loolu dañ loolu da ngay gën yokk xar mi karaw mooy day gën a wu ci leneen kon bu boobaa il faut nga fete ko ndax boo ko fetee ci l'affaire bi dañ ñu ne bu boobaa lu mel noonu boobu moom fete bi day nekk li nga xam ne moo ci farata mooy fokk nga def ko loolu benn la ñu ne léegi euh, bu dee ne bu dee bu dee bu dee ne loo xam ne moom loolu euh, fete bi ja man nga ko man nga ko dindi sans fete loolu mooy mbir mi du nekk farata ndax mbir mi day topp rek day mujj topp acte bi day mujj topp est-ce que ay euh, lam mooy cause bi est-ce dina ko mën a dina mën a dindi li tax ñu mën ko li ñu li tax li ñu bëgg a dindi bu dee ne il faut ñu jaar foofu ngir mu deñ loolu day nekk farata bu dee nag man nañ ko def sans lool mooy du nekk farata ci kaaboo léegi ah mu des cette fois-ci loo xam ne boo ko raxasee mbalaan moo xam ne boo ko raxasee mooy euh, bon ci biti nii di nga gis ne affaire bi deñ na mooy boo ko boo ko fetee mais tem mu euh, euh, mu bàyyi day bàyyi xet wala day bàyyi genre ay yenn trace léegi est ce que loolu noonu dañ koy dindi par force wala mooy da bu boobaa dañ lay obligé ci nga fete ko wala déet ah boobu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam to tontu léegi mu ne yakfikil ma wala yadurruki asaru ndox mi dina la doy jeexital bi muy bàyyi du la lool léegi nag euh, ñu mu am beneen affaire mais bu dee ne man bu ma ko fetee nag du dee mooy dina dina dina même bu ma ko fetee day dese trace yi day des bu boobaa est-ce que man dinaa mën a utiliser yeneen euh, ay détergent wala ay saabu. yu ñoom saabo wala yeneen yoo xamante ne dina ko mën a dindi loolu li gën a dëgër mooy ne day man a nekk ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu na waxoon euh, euh, sayyidatu ummu euh, ummu qays al asadiya radiyallahu ta'ala anha comme ni ko imam abu dawud solo rahmatullahi alayhi moom bi mu ko ko naka lay dindee Euh, mbërëg boo xam ne dafa dal ci malaanam yonent bi alayhi salaam dane ko mu utiliser li nga xam ne mooy mu raxas ko am ndox ak li nga xam ne mooy euh, euh, siddéem voilà ñoom ñu ne loolu day wane ne kon utiliser leneen lu dul ndoxum kese ci cas boobu day mën a nekk léegi nag nit mën na ne mais non non attendre comme bon ci hadis bi biñ koy gis amoon na laaj bu mel noon keneen ne non est-ce que est-ce que si mu wax amul particularité li tax mu bàyyi fi lépp ne ko utiliser ndox ak si déem est-ce que loolu kon du wane ne kon ndox euh, si bi dafa am particularité dañ naan la lool amu ko ndax am na ci beneen xadiis yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax yaay Aysa mu utiliser li nga xam ne mooy zanfaran kon ne bu doon ne si moom dafa am particularité kononte kon loolu la koy waxaat ne ko ah si déem lay doon de manu doon leneen kon fu boobaa la ñuy xam ne kon mbir mi kon si bi euh, euh, kët mu nekk si déem wala zafaran wala leneen moo ci yem l'essentiel mooy la nekk loo xam ne da koy dindi loolu mooy loolu mooy loolu loolu mooy xikma bi loolu rek lañ ci soxla <coughs> ah, léegi ginnaaw buñ paree ci lool kon huitième huitième kii bi euh, masala bi moo doon bu dee ne nag bërëb bi bërëb boo xam ne dafa tooy sobe daal di ciy dal ana naka la ñuy la ñuy laabale foofu euh, masala bi gisoon nañ ko tamit ci xadiisu Seydina naa bi radiyallahu anhu bi doon wax ci kaw kaw bi tuuroon ndox ci jàppe yi gisoon nañ masala bii léegi nan lañ koy dindee loolu dafa am ay ay ay nu ñu ko mën a dindee benn soit mooy bu dee dafa tooy mooy ñu jékki fii affaire bi daal di wëlbati suuf soosu fexe ba côté bi bi bi sobe bi dal féete suuf léegi féete suuf leneen li féete kaw loolu benn benn benn possibilité la beneen bi mooy loo xam ne man nga ko ci teg te mu bañ a nekk loo xam ne boo ko ci tegee day imbibe liñ ci teg bu dee nag par exemple dama jël benn euh, euh, fii dafa tooy dafa tooy am sobe sobe daal li ciy dal après ma daal di jëlu basang daal di ko ciy lal sobe bi di jaar ci basang bi tooyal basang bi ma taxaw di julli loolu taxul ñuy wax mooy bu man ci teg man nga ci teg loo xamante ne nii ci kaw kawam lay nekk mais du du du jàll. voilà comme loolu bu boobaa loolu day mën a nekk ah mooy euh, lépp loo xamante ne boo ko ci tegee daal imperméable lay doon du du bàyyi affaire bi du du jàll wala wala beneen. mooy li yonent bi sallallahu waxoon mu daal di laaj ñu jox ko bi bi bi zanubin mimma fa uhriqa alayhi mooy mu daal di laaj ñu jox ko récipient suuf boo xam ne ndox lañ ci def baagu ndox mu daal di ko ci sotti mooy am na beneen mooy nga sotti ci ndox mu bari ba nga xam ne affaire bi léegi fii moom so mooy ndox mi dafa ñëw bu ëpp doole fuuf li nga xam ne mooy sobe bi dal ci bërëb boobu. kanta bu dee bu wow moom bu dee bërëb bu wow la comme fii euh, buñ dindi woon lii tapi bi euh, dër bi non dër bi moom mooy toj loolu doo ko toj li ngay def mooy affaire bi ngay dindi ci boppam wala ndox boo xamante ne ni boo tojoon fii jaarale fi ndox muy dawal kii bi wala euh, ndox boo xam ne comme mooy jarayaan bi ñu waxoon lool mën na ko man ndox da koy setalaat noonu lañ koy dindee mais kanta bu fi xasee ne noonu mooy du lu ñu mën a dëppal ñu lool loolu bu dee suuf di nga ko mën a def mais bu dee nee comme dër la loolu doo ko man léegi euh, li nga xam ne mooy masala bi ci teg woon muy neuvième masala bi mooy léegi bu dee bërëb la boo xam ne nag damay sigi sàkk ne est-ce que fii wala euh, xam sama yére la sama dàll la wala yooyu mais sigi sàkk ndax sobe da dal wala jé ah loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ ne ci ñeenti ci ñeenti mbir nag lay nekk ci lii nii mooy affaire euh, li ñu mooy ni ni ñu koy defe mooy nan ngay def mooy damaa am sikki sàkk ñu nekk ñeenti mbir nag lay nekk du du tëb rek lu ne rek ñu ne ko ci am sikki sàkk rek defal lii mooy ni ñu koy def mooy dañ koy dañ ciy wis loxo mooy dañ ciy wis loxo mais ñu ne loolu nag ci ñeenti mbir lay nekk mooy ci yére malam wala sa tapi bu tapi li ngay jullee tapi wala tapi wala say dàll wala ay xuf xuf mooy mooy jël place euh, nga xam ne mooy ci der yooyu ñuy sol yooyu noonu euh, lañu d'accord ne loolu bu dee ne yooyu la dañ koy wis lu tax ñu ne ndax xadiisu xam nga xadis bii nii ñu wis wax na wax na wax na wax na kii am na wis tam ndoxu bil ma da koy wis ak ndox mais Seydina ñu ne xadisu Seydina Anas bi loolu mooy gën a leeral nag ñun suñu lii nii li tax ñu wax lii ndax Seydina Anas radiyallahu anhu comme ni ne ci saxiixay ni euh, dane euh, benn euh, maamam dafa dafa maamam dafa invité yonent bi sallallahu alayhi ci benn plat bu mu bu mu defaroon nee bi mu ñëwee lekkee ba pare euh, mu ne jóg leen ma jiite leen ma julli leen mooy ma jiite leen julli naafila nee na nag bon fa qumtu ila hasirin lana qad iswadda min tuuli ma lubis fa nadahtuhu bil ma nee bi ñu comme que nee na ñu jóg julli léegi euh, war a indi foo xam ne ci lañ koy lalal mu war ci taxaw julli nee ma daal di dem ci benn suñu laltu boo xam ne ñun ñoo ko moomoon ñuy waa kër gi mais commencé na commencé bi ñuul ndax lu bari liñ ci doon toog ak a joog gi liñ ci doon toog mu ne ma daldi di koy wis ak ma daal di ciy ndox après ki la taxaw daal julli moom mu taxaw ci ginnaaw ak frère boobu maam di nekk ca gannaaw ñu ne lii nii li tax Seydina Anas radiyallahu anhu daal di daal di li nga xamante eh. Eh, ci gën eh, xale yi. Seydina. kaay leen kaay leen kaay ñu ne loolu li tax mu doon wis. mooy du loo xam mooy du que ne est amoon na sobe wala déet looloo tax mu def ko te bu doon ne waru la demee noonu yonent bi dina ko ah déedéet euh, te anas dañuy raxas mbir mi wala déedéet dina ko mais le fait que mu def ko te waxu ko ci dara lool mooy taqrir <coughs> ah ñu ne loolu kon ci lañuy jànge ne kon bépp côté laltu kon ñun xam nañu ni muy demee bu dee yére xadiis bi wax na ko xadiis bi ñu ne tam doxu léegi ñu ne le ñu ne ah mais léegi lan moo ci dugal kii yi xuf yi parce que xufu benn xa xadiis yi ngeen wax waxul xufu ah ñu ne ñoom dañuy mooy ci ci yoonu ci ci ci côté xiyaas la ciy duggee ci côté xiyaas mooy raisonnement par analogie ci lay duggee ak li nga xam ne mooy dàll yi. mais du ne dañu am euh, euh, euh, texte boo xam ne danañu ay wër na ko gis mooy comme que am nañu batañ ak yére lu ci tegu mooy yi nga xam ne yi ñuy sol kawas ak li nga xamante mooy dàll yi dañuy man a jël place li nga xamante ne mooy yooyu ndax bu dee batañ gi mooy lu ñuy taxaw la boo ci taxawee taxaw bi loolu xufu day man mel ni place da xufu posol ah non seulement day ci mais da nga ciy taxawaale mel mooy loolu am am na lu mu niroog moom ci côté boobu léegi mu def euh, côté yére bi mooy li nga xam ne mooy euh, euh, xufu ak dal ah ñoo yem mooy ñoo bokk àtte ci loolu mooy xupp yi ak dàll yi dañuy dugg ci lii moo tax ñeent yooyu kese ci lañuy ñuy permettre bu dee ne da ngaa si sàkk ci bërëb bi est-ce que sobe dal nag am na sobe sobe dal na wala déet léegi ñu ne kon loolu mooy li jëm ci masala yooyu léegi nag mu des masala dixième bi dixième bi mooy bu dee ay euh, euh, euh, mbir yi nga xamante ne dinañ ko mën a dinañ mën a dindi sobe bi ci ci ci fomp ci fomp nga xam ne fomp da ciy doy yooyu Hanafiya yi rahmatullah ndax dafa am ñaari avis boobu Hanafiya yi rahmatullah alayhi ñoom dañ ne lépp loo xamante ne nii daal bu ñu ko fompee mu set mu mu la mu mu ci sobe bi deñ ba benn tënk amaluñ ko ci dara tax ñoom loolu junj nañ ko sànq mooy lool c'est logique ak seen seen ñoom seen seen usul mooy ak seen mazhab ni ñuy demee que du liy dindi sobe du ndox kese koy def kon nag ñun l'essentiel mooy lépp loo xam ne man naa dindi sobe bi ñun loolu d'accord nañ ci comme que bu dee ñun fomp bi kay li fii xool tey mooy est-ce que fomp bi dina ko dindeem dé mais bu ko xasee dindi c'est fini kon ñoom ñu ne ñun daal lu ñu doyal la dañ koy boyal ci lépp loo xam lépp loo xam ne bu ñu ko fompee sobe bi dañ ñun d'accord nañ ci lool waa jumhuur ne ñun ñun nag ñun nag ñun luñ d'accord ci affaire boobu ñun daal dinañ d'accord ci leen lépp loo xam ne am na texte bu ko wax ne boo xam ne da cee rot ne massa dina ci doy bu boobaa ñun dinañ d'accord ci loolu bu amul texte nag mooy ñun duñu côté bii duñu d'accord xiyaas jamais mooy du ñu d'accord nga ne waa comme que lii de dina ko def te boobu élément beneen élément a de dina koy def texte bi rot na ne loolu mën nañ fomp dina ci doy mu xool élément bee mu niroog moom mais texte rotu ci léegi man ma def analogie nañ moom comme que ñoo niroo ay caractéristiques ñoo niroo lépp kon boobu it mën nañ ko ci boole ñoom ñu ne ñun duñ d'accord ci affaire boobu ñun daal li li texte yi wax ci loolu la ñuy yem bu ci yemul ñu delloo ko ci li nga xam ne moom lañ xam mooy que ne dañ koy raxas léegi nag ah ñu ne leen léegi euh, yi yi nga xamante ni kon kon yéen gaa jumbur mais gisoon nañ ne par exemple euh, ci masala yi insha allah waxu waxu xanafiya yi mooy li gën a dëgër bu dee dindi sobe mooy loo ko lu koy dindi lu ne lépp loo xam ne dina ko dindi loolu bu dee ne dina ko dindi loolu mën naa nekk lool mooy li nga xam ne même xadiis yu njëkk ya mooy li nga xam ne moom lañ nootaloon ci xadiis yi c'est pareil mooy ne ñoom seen wax boo gën a dëgër léegi nag insha allah léegi nag mu def waa jumhur yéen ana ana yan ngeen d'accord ko bariwul c'est sûr que li ngeen di wax bariwul léegi yooyu nga xam ne pompe dina ci doy ñoo yan ñu ne comme jaasi jaasi jaasi moom mooy bu taqee deret ñu wóor nañu deret moom sobe la deret di sobe la léegi loolu ñun aajowul nga koy raxas ah boobu d'accord ngeen ci waaw lu tax ndax li ngeen wax rek texte moo ci rot ndax hadith yi wax ci saxaaba yi radiyallahu anhu mu julli ñi muñ masoon a dem xare ñëw seen jaas yi dañ ko doon fomm ñu ne ñun looloo tax ñu d'accord ci boobu ñu génn ko ci mbiri voilà te tamit bon même bu dee ne am na ci ñoom bi jumhur ñoo xam ne joxe nañ ne loolu boo gisee ñu koy def daa ñu ko doon def ñoom benn dafa am benn xigma bu ci woon ndax di raxas même paaka yi lépp loo xam ne yu tranchant yooyu da koy raxas tout temps day tax mbir mi doot bu yàggee benn kii bi dootul ñawati léegi nag bañ ci loolu moo taxoon ñu per ñu ci permettre woon fomp kefe léegi ñu ne kon ñun jàpp leen benn ngo muy jaas leneen loo xam ne pompe rek dina ci doy mooy comme blessure yi comme góom yi góom boo xamante ni bu ñu ko pompé mooy sûrement affaire bi day mais bu dee day nga loolu waxoon nañ ci li jëm ci euh, ad-damul nazif nga xam ne mënatuñ koo conti mënatuñ koo continuer ñu ne bu dee euh, euh, gaañ yi gaañu yi ndax loolu tamit loolu tamit c'est pareil ci hadith yi la ñëw léegi ñu ne ak li nga xam ne mooy seetu seetu yi fomp dina ci doy ci ñun te lii yii nii ah surtout Maliki rahmatullah alayhi dañ koy lim bu baax yii nii di ko préciser bu baax yii nii ñuy wax ni gaz yi li nga xam ne mooy góom yi ak li nga xam ne seetu ak dàll yi dàll yi gisoon nañ tànk xadiis li nekk ci sunan Abu Dawud rahmatullahi alayhi yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne ku bu ngeen gisatee loolu fu kenn bi jullee ci gisati sobe ci ci wam na ko xoos na ko xoos ci suuf si voilà ñu ne loolu tamit dàll yi ci la ñu ne ak li nga xam ne mooy xupp yi muy euh, kawas yi nga xam ne ci der lay nekk ah ñu ne beneen ak li nga xam ne mooy yéerey yéerey jigéen bi nga xam ne day buubu nga xam ne ndax lool loolu la ko sariya may bu dee ne ndax jigéen ay yéereem dafa war a jot ba ba bay laal suuf si ñu ne loolu mais à condition bañ a nekk ci loo xam dafa jaar ci loo xam ne euh, euh, comme ay tuur ndox yu tat fii mu jaar ci lépp mu tooyal foofu yi loolu dañ koy raxas loolu loolu moom taxul ñuy wax ndax loolu bu yonent bi sallallahu ne woon ne woon euh, yaay ummu salama ne li ci ginnaaw moo koy setal lool taxul mu nekk ndox mu mu lóor moom ba affaire bi tooy taxul ñuy wax ñu ne ba mu des loolu loolu nag mais loolu jigéen jigéen rek ko ko mën a am góor gu fi doon criss cross wala nga sol say jéere muy buubu nga jaar ci yooyu yow moom yow par force danga koy fóoti amul yu tax yu waa ma ba'daha loolu amul déedéet yow kay li nga def sax bàkkaar la premièrement bàkkaar nga def en plus kon nag kenn du la neexal naan la mooy acte bi yow concerné wul <coughs> mooy day sol sa yérey daan mi yu gand tamit di buubu nga koy wotat nii sobe bu ci ne danga koy raxasi par force même bu dee yaay xalifa bi loolu ñépp ci yem voilà mooy kooku amul que nee wa non ñun bokkuñu góor bokku ci jigéen kese la te euh, muy tënk bi ñu wax mooy mu bañ a nekk li nga xam ne li ci laal sobe bi mu nekk lu liquide ñun daal ci yii nii bu dee lii dinañ d'accord ci yoo xam ne dañ koy masa waaye insha allah waxu xanafiya yi nag mooy li gën a dëgër ci dindi euh, sobe moom lépp loo xam ne da koy mën a dindi ba mu deñ loolu da ci doy insha allahu taala loolu fi mu wax fi mu mujjee point la boo xamante ne bu mat a bàyyi xel euh, daanaka léegi ñun yal nañu yàlla delloowaat ci sunna ba mel dëgg-dëgg ni nga xam ne noonu la yonent bi sallallahu euh, doon jàngale te tamit loolu moom mooy doxalinu bu baax bi euh, suñuy suñu dëgg da nga gis maanaam nit sax balaa moo gën a mën a nekk kilifa dëgg sol grand boubou boo xamante ne bu koy xëcc maanaam da ngay gis day day day wàcc ah, jigéen ñi tamit ah, ñëwaat na léegi ñoo xamante ne tamit seen col day jot ah, te loolu ñi ci mucc bariwul loolu ñu néew a néew a néew léegi ñoo ci mu ci góor ñi muy ci jigéen ñi mi ci noonu pantalon yi ñuy sol euh, ak yeneen xeetu yére yi ñuy sol yi lu ci ëpp soit da dul jot du tout wala boog mu ëpp euh, bi ëpp bi moom lañ wax léegi am na tamit bu jotul bi nga xamante benn genre chemise lay doon wala kii boo xamante ne masalan tey booy julli daanaka euh, booy sëgg sa julli yàqu ak yeneen ak yeneen yu mel noonu yooyu yëpp duñ ko bàyyi xel te yooyu yëpp dañ ko war a bàyyi xel euh, bu jigéen ñi tamit moom boobu moom euh, ku déglu rajo yi wala ngay euh, fekke conférence yi wala yeneen ak yeneen dégg nga ba tàyyi ku ñu wax naan wala jigéen ñi la solom war a mel et cetera ala kulli mbir la moo xamante ne léegi moom problème la te fitna la bu rëy rëy rëy boo xamante ne seytaane jaarale la ci nit ñi nax na leen te euh, lu bare bare mën na ko caa jaar yàqal leen walla iyaazu billaah euh, léegi mu foofu benn point boo xamante ne bu mat a bàyyi xel mooy léeg-léeg dañuy gis ñoo xamante ne euh, kilifa ñu ci diine ji te seen kilifteef soit mu nekk lu ñu njort wala lu ñu jàpp wala ñu jàpp ne ay nit yàlla yu mag lañ et cetera mais ba tey dañ leen gis ñuy doxale xeet doxale yooyu loolu mooy li nga xamante ne amul benn valeur juridique cest à ñoom ñu def ko wala ñu defuñu ko loolu yokkul dara ci acte bi wàññiwul dara acte bi yàlla acte acte bi yent bi sallallahu alayhi acte loolu du fi jógee kenn nit ko def ak ñu bañ ko def moo yam képp bëri na nag ñoo xamante ne ay kilifa lañ ñoo xamante ne loolu la ñuy def seen ngandam grand boubou la sol boo xamante ne day wattatu day gis sax bu ñu taxawee sax mbaraak yi ñu sol du feeñ euh, ndax te loolu loolu moom yonent bi sallallahu da koo tere da koo tere te. xadis euh, yi am na xadis yu bari te ñu ngi ci Sahih Bukhari yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ne loolu mbugalum yàlla yelloo nag ci kuy def loolu et lépp loo xamante ne ci góor lu mu sol bu fekkente ne dafa gën a wàcc do joor yi mu ne partie boobu yépp parti la boo xam ne safara moo ko yelloo maanaam kon mbir la moo xamante ne du garaaw garaaw garaaw la du woyof du lu du doyadi du lu tuuti du loo xamante ne lu xeebu la naam boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wute nañ te wute bu ndaw la sax ci ndax euh, bu weesoo dojjeer yi maanaam bu ko gënee wàcc ndax loolu nit ki da ci am dëgg-dëgg bàkkaar wala façon wala boog il faut mu jublu ci rëy rëy wala yooyu mais ku nekk xam na ni wuute googu wuute bu tuuti la maanaam du wuute goo xamante ne dafa dafa am solo googu am solo voilà maanaam kenn ci ñu xaw ma kenn ci ñoom kuy d'accord ne par contre su xamee ni lii du sunna ba pare mu tay taylu di ko def et que dara du ci du ko fekk et que dara nekku ci ah loolu xaw ma ko maanaam en d'autres termes mooy ne bu ñu wuutee ci ne ndax yéen sallallahu alayhi wasallam maanaam nit ki di ngand la la doon jox priorité la la joxoon maanaam moom la doon wax hadith bi loolu buñ ci wuutee ndax loolu rek moom moo am solo waaw wala déet wala li am solo moom mooy maanaam euh, mooy rek euh, mooy isbal bi maanaam mooy le fait affaire bi di wàcc dojjoor bi est ñaar yooyu ban moo ci am solo bu dee wuute nañ ci loolu wuute wuñ ki nga xam ne yonent bi de sallallahu lii la digle te nii la ko jàngale nga wuuteeg loola ba pare ñu ne loolu dara nekku ci loolu moom wuute wuñ ko voilà te loolu sax d'ailleurs bu du ko xalaat du xalaat ne mais bon man bu ma defee nag garaw amul problème voilà donc dañu bàyyi dañ def attention ci loolu voilà ah li gën a garaaw loolu yëpp la te gën a garaaw def ko ci boppam mooy di tooñ ñi nga xamante ne maanaam tooñ kokkali ñi nga xamante ne ñi ngi ne dañuy def li yent bi digle salaa salaam ñu leen di tooñ naan dañuy cëkkalëg dañuy lii dañuy laa ay fi ñuy xaar fi ñu dox xaw ma amul ta ta taawul yooyu ñàkk gi jëfe gi ñuy ñàkk jëfe rek doy na doy na musiba voilà waxuma laa nag léegi nag après ngay wëlbatiku di ko kookale attention ah parce que benn mbir boo xamante ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko doon def mu sax ne lii la def yow ngay ñaawal loolu dafa xaram te mën na laa génn ci l'islam loolu su dee xam nga ko moom mën na laa génn ci l'islam su dee xamoo ko nag daf li def nga lu xaram in kunta la tadri fa tilka musibatu wa in kunta tadri fal musibatu a'zam su dee xamuloo loolu déjà musiba la rek déjà su dee nag xam nga ko rek musiba bi gën naa réeti yooyu yëpp ay ay ay yeneen i ay point la point la boo xam te ne lu mat a bàyyi kon onzième masala bi mooy lan mooy attey deretu mbërëg loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ci dëpp dañ ijmaa la que ne la ndax li suñu boroom ne yasalunaka anil mahidi qul hiya adha mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi lay laaj jëm ci deretu mbërëg ci mbërëg qul waxal hiya adaan kene moom de huwa qul huwa adan kene moom eh, adan mooy kii la nu mu tudd sobel kon loolu day wax ne kon mooy kene loolu sobe la léegi lan mooy àtte eh, masala bi ci tegu mooy lan mooy àttey àttey àttey deret deret man mooy àtteem loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dafa masaan ijmaa ke ne deret dafa nekk loo xam ne sobe la sobe la comme ni nga xam ne noonu la ñoom imaam ibn abdul bar rahmatullah alayhi ak ñoom imaam ibn al arabi naka ñoom imaam ñoom imaam an-nawawi daal di nettalee li nga xam ne mooy ijmaa bi këne deret sobe la sauf am na léegi ñoo xam ne euh, muy ñoo xam ne bi ñu yàgguñu ñoom ñu mbir mi kat mbir mi doo du sobe ku mel ni ñoom Cheikh Albani ak euh, ñoom Ibn al-Uthaymeen ak ñooñu ak Ibn Baz ñoom ñu ne affaire bi daal sobe mooy que ne deret ñoom jàppuñ ne affaire bi sobe la malgré quand li ci borom xam-xam yëpp wax waaye insha allah mooy euh, ijmaa bi moo fi ne mooy ne lool mooy li nga xam ne moom la borom xam-xam yi yëpp dëppoo noonu euh, euh, ànd wax depuis des yet lool mooy li gën a dëgër te lool li koy wane ci alxuraan dafa ba rek xadiis ndax suñu boroom bi mu naan euh, bi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ne ne waxal nit ñi qul laa ajidu fii maa uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw laxma xinziir bi mu waxee loolu lépp mu ne loolu fa innahu rijs mu ne loolu sobe la mu ne waxal yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne trouvé wu ma ci li nga xam ne moom lañ ma wax yu ci loo xam ne lu ñu lekk la lu ñu xaraamal lu dul mu nekk mayta mooy mu nekk loo xam ne médd la bu dee médd moom bokkul ci yi nga xam ne moom lañ ma daganal aw daman masfuhan wala mu nekk euh, deret joo xam ne day wal aw laxma xinziirin wala mu nekk li nga xam ne mooy yàpp mbaam xuux la mu ne yooyu yëpp sobe la ñu loolu day war ñu ne lii léeg ak yeneeni xadiis yoo xam ne ah, suñu boroom subhaanahu wa taala day day wax la même chose di wax xurrimat comme xurrimat alaykumul maytatu wad dam mu ne xaraamal nañ ci yéen li nga xam ne mooy médd yi médd ak li nga xam ne mooy deret ñu ne ñun yii ak xadiis yi nga xam ne comme yonent bi sallallahu alayhi yi nga xam ne da ci wax li ci wane ne mbir mu sobe la ci jigéen ñi nga xam ne dañuy gis seen mbërëg ñëwoon doon ko laaj ah nga xamante ne bu comme bu Fatima sayyidatu Fatima bint Abi euh, euh, Qubays mu ne ko mu ne woon sayyidatu Fatima bint Abi Qubays ne ko woon bi mu ko waxee comme moom da doon euh, jigéen la koo xam ne da doon gis deret en continu jorgel yonent bi saa mu laaj yonent bi alayhi salaatu salaam ndax day bàyyi julli mu ne ko déedéet innama zalika irq mu ne ko lool ab ab ab benn la bu fàcc mooy mbir mi du du du du comme ni nga ni nga xam ne no mooy mbërëg bi ñu xam du loolu yow lii lii la dal muy deret bi génn en continu loolu benn veine la boo xam ne dafa fàcc ba pare bokk ci ko digal mu ne ko fansili an kiddam na nga raxas deret jooju li tax mu ne ko na nga ko raxas mooy sobe la moo tax te liy wane ne yeneen deret yi en dehors de euh, ndax sànq gis nañ li nga xam ne mooy mbërëg loolu amul wuute que ne loolu sobe la mais bii bi ñuy wan ne la mooy lim ne fa inna innama zalika irq comme que veine la bu bu fàcc mooy léegi kon fi muy génne du fi muy génne moo ci am solo kon dañuy ci la ñuy xamee ne kon bu doon ne fii la sax veine bi fii la jógee daal di fàcc deret ji di ci jóge dañuy xam ne kon lii sobe la moo tax mu ne ko innama zalika irq kon ñu ne lii lépp day wane ak yeneeni xadiis yu bari yoo xam ne day wane deret li nga xam ne mooy deret dafa nekk loo xam ne lu sobewu ndax al euh, euh, surtout mais euh, waxoon nañ gisoon nañ mooy ñaari aay yi gis nañ tënk mi da koy def ndax hurrimat alaykumul maytatu waddamu xaraamal nañ ci yéen li nga xam ne mooy médd ak deret aaya biñ dëkkoon a wax dafa tënk mbir mi dafa dafa leeral mbir mi ban façon deret la mu ne aw daman masfuhan wala deret joo xam ne day wal kon te gisoon nañ ci yi ñuy gis ci masala yële weesu yi nga xam ne dañ koy jéggale euh, deret yi nga xamante ne deret bi wal waxoon nañ ne defoon nañ teqantal bii kon ñoom ñu ne deret jooju lañuy wax bi nga xam ne day wal loolu mooy mooy nit bu rendee comme bu rendee am xar deret jooju ñi muy génne loolu mooy li nga xam ne mooy li sobe mais pas li nga xam ne bu ñu ko bu ñu ko rendee ba pare bay dagg ci yi deret yi nekk noonu euh, ci ci ci ci ci euh, Euh, Vigo beeg walla yooyu di ci des du loolu moom la ñuy wax ñu ne yii yépp ak lii day wane ak hadith yi ak ijmaa bi tamit le amul benn borom xam-xam rahmatullah yu jiitu yi yoo xam ne mat nañu am wute ci lii day gën dëgëral que ne wax ji mooy ne deret sobe la te loolu bari na ñoo xamante ne moo xam ci sëriñ ñi ñii wala ñi wax lii wala seeni taalibe yoo xam ne ñu ci wax jooju ndax. ijmaa bi dafa yàgg taxaw te tamit li koy waral li koy leeral dafa dafa dafa sax ci sunna ak <coughs> alquran ak sunna yépp sallallahu alayhi wa sallam léegi dernier masala bi mooy waaw loolu masala bi mu wax léegi nii lu lu lu lu kii la ndax man dégg naa euh, kii euh, Cheikh Ibn Usaymin euh, rahimahullah muy wax ci problème bi ci masala bi bu naan euh, moom musul xam xamul en fait euh, dalil quoi buy wax ne daal vraiment que nit sobe la parce que yeneen yi ci des yëpp euh, am na am na luñ ko layee yi wax na wax wax wax nga xamante ne moom la la la la yëpp indi am maanaam amul benn bu ci bu ci boo xamante ne dañ naan lii faslul xitaab la maanaam wax la doo xamante ne dañ naan dafa dagg mbir mi ci saa si de kenn mënul mbir mi de telle sorte que mbir mi duñ jàpp ne deret sobe la après mu indi ay lay bon d'ailleurs du moom kese comme ni nga xam ne noonu la ko ñu ñi mu wax ñëpp noonu lañ même même argumentaire bi la ñuy faral di euh, ñi nga xamante ne mooy deret yi nga xamante ne kenn mënu ko contrôler xadiis yi ci ñëw di wax ne diw sàngam da nañ ko ci deret maanaam événement sàngam yoon ci salaam Euh, te loolu xamoon nañ ko te pourtant noonu lañ doon jullee jamono yent bi sallallahu alayhi wasallam hadith Seydina Omar radiyallahu anhu biñ ko janee euh, malgré que deret bi mi ngi doon tuuru ci moom muy julli ak yooyu yëpp maanaam euh, mais li nga xam ne moom laa gis ne amaan na vraiment lu lu ko rëcc la te lu ak ñoom ñoom ñëpp te dalil la tamit boo xamante ne gisuñu tamit borom téere yi di di ko yaxal souvent di wax ne xadis bii moom mooy dalil bi moom mooy xadis bi ñu tudd léegi mooy bu Fatima bint Abi Qubays radiyallahu anha bi nga xam ne yenn daf na ko innaha irqun wa laysa bi xayr lii deret lii sigid la bu fàcc te pourtant loolu mooy dalil bi gën a leer ci mbir ndax ne euh, sigid la bu fàcc amaan na le fait gisuñu ko ñoom gisuñu ko ci seen ci tiir yi ñuy bu ñuy faral di layale ndax deret sobe la wala du sobe. du sotee du ñu gis euh, borom xam-xam di yaxal téere boobu gisuñu tamit le fait la euh, euh, le kii di ko wax maanaam seen sëriñ yi tamit lay wax wax ko le maanaam pour lay pour laye laye ko amaan na loolu mooy ngant bi tax ñoom ñu am position boobu mais seen xel bu demoon ci xadis bi ànd ak na xadis boobu ñoom xam nañu ànd ak ne boobu ñoom jàngale nañ ko jàngalewaat ko waat ko jàngalewaat ko jàngalewaat ko mais bu fekkoonte ne seen xel dem na ci ne euh, xadis boobu day nekk lay kon doon nañ ko utiliser comme comme comme comme argument euh, maintenant le fait que borom xam-xam yi rahmatullah alayhi duñ koy di duñ duñu di faral di masala yu leere yu yooyu nga xam te ne maanaam souvent ijma la borom xam-xam yu bari bi rahmatullah alayhi bu ñuy bind ci seen téere yi du ñuy faral di indi maanaam dañuy indi rek souvent benn aaya wala benn voilà maanaam yoo xam ne yu lu teeraateer la doon benn aaya wala benn xadiis wala yooyu pour mën ko laye parce que ijmaa la maanaam mbir la moo xam ne kenn werante wu loo xam ne kenn werante wu ci tey bu naan tey ah julli de farata la loo xam ne kenn werante wu ci la euh, comme kenn werante wu ci ah yàlla de moo ne euh, moo ne aqimu salaata wa atu zakat taxawal leen julli ci joxe leen azak rek daal di mën a continuer maanaam di doxale noonu xam nga joxe leen euh, euh, euh, taxawe leen julli rek ak joxe leen azaka donte leer la ne loolu maanaam aay boobu ndongo doy na sëkk ñu xam ne julli farata la waaye da ngay gis ne ku caaxaan tax mën na ko jëfandikoo lay laya laya lay jëfandikoo loolu laya laya lay ba ni affaire bi finalement lu bara mais bu nga xamante ne moom mooy aay bu mel ne par exemple inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta léegi moom mooy julli dafa nekk lu gàllu ci kaw loolu ci julli mu nekk farata boo xam ne dañ ko wutal ay waxtu loolu moom pour ñu ko ko aw lay dana loolu mën nañoo am caaxaankat yi mën nañoo wut ay lay lay lay lay lay man finalement daal du euh, wax mooy général laa am la mais ba tey nekkul loo xamante ne xaas la parce que mu am benn point boo xam ne dañ ko nañ ko fàttali loolu point bu dangereux bu dangereux dangereux te ñun wolof yi maanaam sénégalais yi daa bëgg dañuy sàggane point boobu te point boobu noonu ñu bari mën na yàq seen jëf mabbal ko ci di ci benn fraction de seconde luñ mën a ci seen adduna lépp yàqu benn point bu ndaw la bu bu sensible la te euh, maslaa bu bari woon ñu yóbbee ci loolu boroom xam-xam yëpp sans exception nañ ci ne képp koo xamante ne nee na julli du farata kooku yéeféer la ñaareel bi ci def mooy képp ku jàpp ne man damay julli gaa julli moom dama koy def man man Moustapha damay julli te bëgg naa ko te vraiment neex na ma te xam naa ne dama ci am ay tiyaaba mais nag dama koy def du ma ko bàyyi mukk mais nag du farata kooku tam yéeféer la moom bu dee julli yéeféer la ñetteel bi ci def mooy ki nga xamante ne jàpp na ne julli moom euh, farata la waaye ñoom sàmba ñoom teggil nañ leen ko kooku tamit yéeféer la te foofu la dangereux yi foofu la te ama moo def su connaissance xaw ma beneen réew bu loolu am fu dul ñun ama moo def su connaissance beneen réew bu boobu foofu fi mu tollu boo demoon ci beneen réew ci àdduna bi nga ne leen am na réew moo xam ne ci àdduna bi foo xam ne nit daañ ko fa jàppee kilifa diine gu mag a mag du julli te ñëpp jàpp nañ ne lu normal la réew moo ko wax nit ñi dañu jàpp ne waxoo dëgg ñun rek la am ci ñun ñun kese ba noppi ñëpp nag ba pare mu ànd ak genre euh, comme comme si que jaadu na quoi consensus ñëpp d'accord ne amul problème ba nga xamante ne ñi nga xam ne jànguñu ñoom jàpp ñu ne garaaw la parce bu garaawoon xanaa sëriñ Samba dana ci wax wala sëriñ Demba dana ci wax loolu lu lu mat a bàyyi xel la ku ko mënti wax ak ku ko mënti def ki nga xamante ne moo jàpp ne di da koy layal jàpp ne ne julli boobu du farat ci ñoom Samba kooku moom ci jël boppam yéeféer la te amul kenn ci borom xam-xam yi ku wax contraire amul doo dem ci borom wax te loolu yomb na vérifier ah li ma wax nii du du ay kesew kesew ah dafa yomb a vérifier dafa yomb a vérifier te tam ki nga xam ne dafa jàpp dafa julli te te jàppuwul te tey ko kooku la ñuy werante ndax yéefër lam du yéefër kooku ma la ki nga xamante ne dañ du julli waxuma laa ki nga xam ne du julli te fi mu toll ah, kii boobu dañ koo dañ koo entretenir Euh, genre euh, euh, parce que lan moo tax lan la la réalité lan la mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy ne maanaam tey man bu ma nee du ma julli julli waruma parce que damay toppatoo jàkka ji ak jumaa ji damay nekk ci liggéey bi moo tax man du ma julli ok maanaam loolu ko moom moom yéefar la bu bu bu leer bu raxul dara bu raxul dara ñaareel bi ci def moom mooy léegi nag te foofu la dangereux mooy complice bi ki nga xam ne dafa complice ci affaire boobu kooku moom itam ci danger bu rëy rëy la ne mooy ki nga xamante ne danaan waaye jërëjëf waay yi seen liggéey bi am na solo nangam nangam jàpp na ne loolu parce que moom yow yow mi fi nekk mu lay toggal di la indil yow mi fi nekk mu lay liggéeyal yow yaa ko téye ci pas-pas bi mu nekk parce que bis bu la defalutu loolu loolu doot yow ci sa bopp doon yow ñi nga xam ne yaa ko jàppale ci loolu nga nangu ne fonction boobu man na ko yor et que ci biir l'islam la nekk yow ci sa bopp yéefér nga te loolu du ma du sama wax a ah. borom xam-xam yi sont unanimes là-dessus te jarul te loolu yow mën a vérifier ab yéefér nag mënta nekkub sëriñ loolu dafa war a leer te mën ci nekk tamit ab taalibe ab yéeféer mën na nekk ab taalibe non c'est dafa am loo xam ne il mu leer maanaam il faut mu leer ñun dañu war a euh, dañu war a gis problème bi problème bi du lu ndaw ah képp ku ko tuutal wallahi yow yaa tuutal nga lu rëy Sayyidna Abu Bakar radiyallahu anhu bi mu nekkee xalifa ñi nga xamante ne guerre yi mu dëkk a def ñu tuddee ko lan xurubul ridda lañ ko tuddee guerre ñi nga xam ne dañoo murtad dafa dem guerre yi contre ñan ñi murtad xam nga luy murtad mooy apostasie mooy nga nekk ci l'islam ba mu yàgg nga ni léegi man nanguutuma nekk ci l'islam xam nga ñooñu luñ defoon taxawuñu woon ne man dëkkatuma ci l'islam de azaka giñ daan jox yent bi sallallahu alayhi lañ ne azaka googu comme yàlla daf ni woon yéen di nga xam xuz min amwaalihim a tutahhiruhum wa tuzakkihim biha jëlal ci seen alal yi azaka maanaam ab sarax boo xamante ne da leen ciy laabale nga sellale leen ci wa salli alayhim te ñu julli ci ñoom inna salataka ndax yow sa julli li wér mooy di sakanul lahum ak dal la ci ñoom ñoom ñu ne yent bi sallallahu alayhi wasallam la yàlla ne woon ne jël azaka yi comme yent bi nekkatu fi léegi comme ñun nangootuñoo joxe azaka Seydina Abubakar radiyallahu anhu taal xarem taal xare dem ne day xeexal ñoom ndax dañu génn ci l'islam ñu tuddee xare yooyu xurubu ridda su fekkente ne loolu lañu tuddee ñooñu lañ ne ñoom génn nañ ci l'islam ki taxaw ne man duma julli wala boog ki nga xamante ne taxaw man julli ak évidence bi ab yisir fii boo génnee ci mbedd bi ngeen dase nga laaj ko ndax cinq prières yi war na ci jullit ñi ak tubaab yéeféer danaan la waaw cinq prières tay jullit ñi moom loolu wax na ci ñoom maanaam yéeféer yi sax xam nañ ko yow nga ni ak jullit nga nga ni ñoom sàmba bu leen neexee ñu bañ a julli garawul loolu amul teguwul ci zahir teguwul ci baatin teguwul ci lu dul maanaam moo tax masla masla yu metti yoon faut faire attention di wax wax juy xaw a nuróog ni sax yow yaa ngi waaj a ànd ci affaire bi wala foofu àndoo ci mais condamné wu trop sax wax jooju sax rek dafa dangereux ci nit loolu rek dafa dangereux ci nit gisoon nañ ko ci ci rimage wax boobu moom saaraani waxoon waa ji nga xamante ne dafa ñëw waa ji ñëw yor ab kayem nee na daf ciy bind ab téere daf ciy bind raddu ala imam Abu Hanifa nee na day day day day day dàq ko waxe imam Abu Hanifa ni daful tontu ah day mabbal waxe imam Abu Hanifa ni waa ji bi mu ko waxee li ko kii eh, imam Sa'rani ne ko mu ñëw ni da koy lire mu ne maa bañ du ma la déglu jugee ji mu dàq ko waa ji dem bi mu demee mu yéeg ci benn euh, escalier kii euh, échelle échelle u këram échelle bi damm ci ci bi muy dem ba ci ci kaw étel bi damm moom mu wa mu mu ndërmeelu bi mu ndërmeeloo euh, euh, ndigg li damm ange ange bi ange bi mooy bouton ange bi génn génn waa ji euh, buy buy buy tuur ndox wala muy dem àll ci kawam la koy def nee ba waa plusieurs fois yónnee na pour ma ñaanal ko ma bañ ma ne ko ñaanal parce que ci noonu imam Abu Hanifa du ma ko ñaanal maa bañ waaw c'est am ci nga xamante ne moom moo mel noonu imam Abu Hanifa rahimahullah moom la ne du ko ñaanal ndax bu ko ko ñaanalee day mel ni day contre imam Abu Hanifa mais sincèrement nan day mën a jàppee koo xamante ne li gën a farata li gën ku doole ci l'islam moom la maa ban yow nga taxaw nga ne dangay ngay négocier da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay leen di jàppale ci mbir moomu te am na am na parce que lii commencé nañ gis leneen leneen affaire bu gën a garaaw mooy léegi li ñuy faral léegi li ñuy wax am na ay groupe yu mel noonu yuy wax léegi ñoom ñoom jàmbal daaru ay yàlla yàlla yi et cetera léegi li ñuy wax moo gën a garaaw léegi ñoom dañuy dem ba ni jëmmi julli ci boppam ku ko def day dem safara maanaam c'est-à-dire maanaam le fait que ñu doon négocier affaire bële moo dem ba indi beneen camp bu gën a radical ci beneen ci beneen côté yooyu yëpp yooyu mat a bàyyi xel la yu mat a def la c'est dafa am loo xam ne il faut ñu bàyyi ko xel te koy bañ di ci sàggal mooy euh, après société société bi dafa am nu mu organiser wu nu mu tegoo. <coughs> mooy li dañ fàllu doon wax keroog rek ci ci ci ci audio bu bu bu kii ba waaw bu bu naka la quoi bu bu tàng bu kii bi quoi bu waaw c'est-à-dire dafa am loo xamante ni nañ ko bàyyi xel de société bu nekk dafa am lu ñuy organiser woo et pas forcément ni mu woo noonu noonu la baaxe déedéet kuy def saa yoo yow ni ngay xalaate mooy ni ñoom Samba wala ñoom Demba di xalaate souvent di juum souvent di juum parce que yi jamono yi jamono yi dañuy changer dëkk yi dañuy changer te dëkk bu nekk ak jamono bu nekk dafa am ñoo xam ne ñoo ko ñoo fa noot ñoo fa nekk ay kilifa te nañuy xalaate noonu la ñuy ñépp di xalaate noonu liñ jàpp ne mooy dëgg ñoo loolu la ñuy jéem a imposer ñëpp ne nañu xalaatee noonu nañ jàpp ne loolu mooy dëgg képp ku jàpp loolu ñu écarter la ñu néewal la doole ñu minimiser la fexe ba yow nga nekk ku marginal loolu dëkk yëpp noonu lay demee dëkk yëpp nag adduna yëpp noonu la mën a dox jamono yëpp noonu lay deme comme nag képp koo xamante ne balaa muy jàpp benn position rek danaan ñoom diw nii la ñuy xalaate wala wala jamono ji kat ñëpp nii la xalaate wala ñun suñu réew nii la ñuy xalaate wala ñu mel loolu képp kuy jàpp loolu boo deewee mën ngaa gis ne ndekete sa àdduna yëpp da koo ñàkk ci maali for ci maali for lu tax comme que mbir yi day changer maanaam il y a tey il y a il y a il y a il a trente ans ci ginnaaw même pas vingt ans ci ginnaaw ku nekk góor jigéen fii dañ lay fiché góor jigéen nga nekk ko France dañuy piché yaa vingt ans ci ginnaaw loolu mille neuf cent quatre-vingt-neuf la dañ euh, ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaye léegi fi mu toll nga jàpp ne góor jigéen baaxul mooy problème bi réew yëpp nag loolu am nañ lu mel noonu réew yëpp a ko am kon mbir mi du ne bon jamono ji nii la dafay évoluer nañ xalaatee nii nañ jàpp nii et suñu réew nii la ñuy xalaatee suñ société nii la ñuy xalaatee jamono nii la ñuy xalaatee déedéet kii xam kan moo xam nga kan moo amul risque juum mooy ki nga xam ne daanaan man daal sincèrement damay xool rek li yàlla wax ak li yent bi jàngal sallallahu alayhi wasallam lépp lu mu lu dëppoo loolu walla sëriñu àdduna bi yëpp buñ dëppoo woon di def contraire bi sëriñu àdduna bi yëpp nag yëpp bu dëppoo woon di wax ak a def contraire bi man sama yoon du ci nekk dañuy mel ni existé wul dañuy mel ni existé wul mais nag nit yëggagul ci niveau furia maanaam liberté foofu c'est parce que def na c'est parce yoonu yàlla am def na parce yoonu yàlla boo demee ba yegg ci yàlla baatu laa ilaha illallah rek a fas kenn du buur ku dul yàlla kenn warul tëral ay àtte ku dul yàlla kenn xamul dëgg dëgg xam ku dul yàlla kenn manul ku dul yàlla kenn amul sañ-sañ ku dul yàlla yàlla rek a fi nekk te moom mooy yàlla laa ilaha illa allah moo tax xadara bi ñuy def daa xadara mais dañuy def xadara xam nañ koy ajoo jële xadara parce yàlla rek a fi ne moom la ñuy wax xadara c'est-à-dire mooy xadara yàlla bi yow boo toogee di def xadara baatu laa ilaha illallah bi nga wax allah allah bi ngay wax waroo gis ne mi ngi jóge ci yow déedéet yow au parleur xadara bi nga jamono jooju existé wuloo au parleur rek nga ci moo tax ngay dégg yow yow ak ñi ci kenn ku ci nekk daan laa ilaha illallah wala allah allah bu yow xadara bi mooy mu parce que xadara yàlla bi loolu rek fa am amul leneen amul leneen ah mooy te loolu feeg yëgguloo foofu yëggugoo fenn yëggugoo ci yàlla yàlla bala nga fay yegg faaw nga ni man existé wu ma samay intérêt amul samay bëgg-bëgg existé samay namm-namm existé wuñ bu ñu ci def existé wul ah. yàlla rek a fi ne te mooy yàlla adduna du dox dox dox dox ba keneen nekk yàlla mënta ne bu boobaa nag yàlla nag ne waaw mais du ma nangu loolu lu dul nga tekki wa ashhadu anna muhammadur rasulullah sallallahu alayhi nga ne ah parce que man rek mënuma xam dëgg-dëgg nan la ñuy doxee ci yàlla faw ma tegu kon ci li yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam indi loolu nag ak ku mu mën a doon ku dëppul loolu yaa ne lu baax képp ku wuuteeg loolu lu tollook tarfatal ay ni loolu mu wuuteeg moom lu tollook tarfatal ay ni moom moo nekk ci caaxaan moom moo nekk ci caaxaan te la mu wuuteeg moom nekk ci dëgg te la mu dëppoog moom adduna bi yëpp bu ñu dëppoo loolu moom moo tax loolu règle la adduna bi yëpp bu ñu dëppoo woon di def loo xam ne leer na ne lii dëppoowul ak yenn sa asam nam defal bañal bu leen topp abadan suñu problème nag foofu la nekk situation bi lii moo ko yàq mooy le fait léegi culte de personnalité moo am maanaam nit ki mooy important maanaam nit ci important nit ki am solo fi toll boo déggee coow yi ngay dégg euh, ci euh, euh, télé bi wala rajo bi coow wala ci internet bi coow yooyu yëpp affaire nit la rek amul kenn ku ci wax ku ci yàlla ñor amul ay diw lañu wax diw lañu kii ñoom diw dangay dangay gis sax phrase yi ni ñu koy constituer nga xam ne yàlla ñoru leen yent bi ñoru leen ko ñañuy défendre sax bu ñoom Seydou Hadj Malick mu ñoom seen Touba mu ñeneen ak ñeneen radiyallahu amul kenn ku ku leen ci ñor dëgg-dëgg ñoom dañ nañ ci mboolem coow yooyu musuñu dugg ci coow yooyu musuñu ci nekk xamuñu ko seen yàlla lañ doon jaamu ci sunna lañ teg seen tànk suba ak ngoon guddi ak bëccëg ci loolu lañ nekkoon ku ci nekk yaa nekk ca lañ nekkoon ku ci nekkut nekkoo ñoom ca lañ nekkoon boo doon doomu directam direct direct direct te nekkoo ci loolu nekkoo ci dara waaw waaw moo tax loolu loolu loolu nit loolu dafa matal ay xel ñun bu ñu bëggee roy euh, ñoom Cheikh Omar Fouti ñoom Sëñ Touba ñoom Seydi Hadj Malick et cetera ñoom Baye Niass ñoom ñeneen ak ñeneen hmm? la wala papam Baye Abdoulaye ñoom seen Seneba et cetera fi ñu leen bëggee roy jarul ñuy sax en fait dem jàngi ji seen dund sax daanaka mat ko xam nga lu parce que ñoom yéen ci bee ñu royoon sallallahu alayhi boo demee nga roy yéen ci bi sallallahu alayhi wasallam da ngeen di rejoindre fii wala fële da ngeen di rejoindre te nag da ngeen di xamante lu leer a leer laa leen wax da di xamante fii wala fële da ngeen di xamante koo ci xamul fii rek koo koo ci xamul fii rek xamal ne di ngeen xamante fële parce que yéen bokkoon yoon wi ngeen ne mais boo nekkoon doomu deretam nit wala yu yàlla génn àdduna nga nekk doomu deretam jaaroo fi mu jaar du xam sax existence du la sax xam nit ñi fi nekk di coow rek topp ci ginnaaw yaakaar ne ñu ngi topp sa papa wala sa maam fekk toppuñu la parce que moom yow xamula yow ci sa bopp xamula xamul sa existence surtout boo génnee boo ganee àdduna ci ginnaawam xamul sax sa existence waxuma laa ngay loolu leer laa leen wax ah du du ay caaxaan li may wax nii ah du ay fond ah lu leer leer laa leen wax moo tax euh, pour ci ijma boobu borom xam-xam yëpp bu ci dara loolu dara du ko dindi ay caaxaan dindiwu ko ay foof dindiwu ko euh, julli farta la boo xamante ne ci ñëpp la gàllu loosu ñëpp ci ñi mu ñi mu wàcc nag leer nañ mooy ci dox ci dee boo deewee jeex na xëm ba keroog muy ximiliku ki dof ba keroog muy muy xale bu ndaw ba keroog mu yeewu jigéen ji gis mbërëgam wala mu gis gësinam ba keroog mu cay pare ñooñu la di julli wàcc te ñooñu rek lañ may duñu julli ba waxtu wi jàll ñooñu rek lañ ko may même ci biir guerre guerre gars yi dañuy guerre ñu ne la force di nga julli balaa waxtu wi romb segam foofu lañ la koy di ko yaakaar ne am na leneen luy tax ñu naan la bàyyi ko bu fekkoon que ne am na leneen lu la noo garaawul xam fi mu ko xam nga dañuy dégg loolu lu bëree bëri sëriñ si ak ustaas léegi dañuy jéem a woyofal diine dañ koy màbbal complètement no boo tax bu Seydina fi nekkoon moom période moom ñëpp léegi leen bi parce que non parce que imaginer gis ngeen ci li mu xeex te te julli moo ëpp doole adaka gaa yi lan lañ lay wax non boo demee liggéey ji wala nga gi mais da nga gis man biir Dakar laay liggéey laay liggéeyee mais Pikine laa dëkk ñu ne la gi mais ak embouteillage bi noonu garawul ba bay ñibbee rek nga dajale ci julli yi nga fay ko ah maanaam c'est comme si du problème en fait problème amul quoi ah <laughs> voilà comme li ma kii wàcc fekk boo ko xadis Euh, soppe la woon am na ñu ko fekke sax xadis boobu euh, bi yent bi ne sallallahu alayhi wa sallam man taraka salatal asr faqad habita bi sallallahu alayhi wa ku bàyyi julli tàkkusaan maanaam li mu tekk mooy ba jant bi sopp te julliwuloo ko mboolem loo mosoon jëf ci àdduna yàqu te loolu borom xam-xam yi wuute nañ ci ndax bis bi tey lay tekki wala mboolem loo mos jëf et cetera mais li ëpp ci borom xam-xam ni liñ ko teg wala boog en tout li ci noot mooy ne mooy ne lépp la wax te <coughs> riwaayu hadith bi nekk Sahih Bukhari moo gën a leeral moo tax Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu bi ñu ko laajee masala boobu dafa ne attention lépp lu mu mën si jëf lay tekki nga sàggan julliwuloo tàkkusaan julliwuloo tàkkusaan nga sàggane ko ba jant bi soo julliwuloo te amuloo ngànt te ngànt yi mooy yi ma waxoon sànqan ah. loo musul jëf ci sa àdduna ci suuf ci bi nga juddoo ba keroog tey bés ni tey lépp loo amoon ci tiyaaba màbb na dellu na nekk na zéro bi ko laajee xam ci taani radiyallahu ta'ala anhu dañuy attention la hadith bi di tekki ah. mais léegi dañuy ñëw ne gàmm la ñuy def yeneen ci bi lañ ko tuddee sallallahu alayhi wa sallam ñu toog dajale tàkk tàkkusaan non tisbaar moom dinañ ko jul balaa ñu ñëw tàkkusaan timis ba géegi jot gaa yi taxaw di di di di ku nekk wax jox sa moroom mu wax te duñ julli est dafa am maanaam c'est-à-dire est dañoo mën a ne yàlla yow ni nga daan doxale léegi force danga koy déglu après ñu bëgg ma gëmloo ne ma waajooju wàlliyu la man mën naa gëm ne kooku waliyu xam nga non maanaam ku am xel sax du ko gëm mais loolu lu important la xam nga lu tax mu important xam nga lu tax mu important mooy ne dañuy am tendance a après li tax mooy li ñu doon wax sànq ci affaire bu ma nee ñoom sàmba nu ñu julli loolu tax ma indiwaat wax bi parce que li tax mu important loolu li tax mu graw mooy ne dafay tax na man ma jàpp ne kon xëy na yéexi julli bi bañ koo def affaire bi romb garaawutul parce que gis naa sëñ jiwa ko def te sëñ jiwa ngi ñuy toog sëriñ jiw ngee toog oustaz jiwa ngee toog waaw oustaz oustaz jiwa ngee toog oustaz bi nga xam ne ne ci rajo bi gis naa ko kooku moom xam naa ni muur la mi ngee toog événement bi noonu la demee may seetaan télé bi affaire bi jant bi ne bi mu leer ma ne saaku saan julleeguñ ko ndax jotagutoon affaire bi ma gis affaire bi di kii ba mu lëndëm kër ba ma dégg ñuy nodd ma dégg fële gaa yi ma ma dégg gaa yi di et cetera loolu du gis ko loolu ku ko gisul ku ko déggul gis na ko ku ko gisul it dégg ñu te loolu ñu toog ñun ñëpp di ko teewe di ko xool xam nga lan mooy danger bi mooy man après damay jàpp ne damay jàpp ne sa événement nañ waxante dëgg ñun suñu événement yi ñuy organiser suñu événement yi waxuma ñun laa wax ñun ñun fii li wax fii ñun li ñuy organiser ñun yi fii nii muy bu soppe keroog rek muy gàmm bu mag rek muy feneen ak feneen est-ce que buñ taxawee dinañ jàpp ne yent bi kontaan na ci sallallahu alayhi wasallam ne yent bi lañ ko tudd ak na muy xewe forme bi muy am forme bi muy jël nit ñi nañ koy ñëwee nañ nañuy doxale ni ñu organisé gars yi yi ñuy biisante foofu ak gis gis gis sincèrement est-ce que ñeme nañ ko aw ne ah tey wax sedd na yéen ci bi na ñun ñeme nañ ko est-ce que ñun ñeme nañ na. loolu nag buñ ko boole woon attention ah buñ ko boole woon euh, faat waxtu julli encore muy musiba bi gën a rëy encore surtout gën a garaaw encore et ah oui <coughs> bu ma nee lii de c'est-à-dire que plus de confiance la laaj est-ce ni ñuy ni ñuy ni ni ñuy gàmmoo cant yi ñuy organiser xew-xew yi est tey bu dee dañ naan lii euh, journée yi ñuy organiser naan journée Cheikh la Tidiane la journée Seydil Hadji Malick journée Cheikh Omar Foutiyou journée kii nangam est-ce yooyu ñooñu est kontaan lañ ci tey est mën nañ taxaw ne avec fierté ne sincèrement kii bu fi nekkoon du am dara lu muy wax fii du am dara lu mu fiy dindi kii ñu tuddee journée bi kii ñu tuddee xew-xew bi ki nga xam ne moom lañu jàpp ne moo tax moom moo ñu jàngal ne nañu def lii nañ gàmm ci moom lañu ñu royee gàmm ñu ne Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu et que ñu koy gàmmule vraiment tey bu fi ñëwoon dina kontaan parce que niñ fi doxale lépp amul dara lu ci l'islam bañ amul dara lu ci sunna bañ amul dara lu ci yent bi bañ salaa salaam est ñun loolu ñëwee nañ ko wax avec fierte non ku ku xool rek xam ni ñemewuñ ko sincèrement ñemewuñ ko voilà ñemewuñ ko. ah. ku ñeme yàlla. waaw waaw ku ñeme yàlla ku ñeme yàlla rek taxaw te gars yi dañ koy wax ah. non c'est gàmmu ren gii nangam nangam wala seen kii nangam bu ren bii nangam nangam en fait parce que ñoom fi ñu koy mooy xumbaay bi maanaam mooy nombre de personnes yu wuñu ak gaa yi way gaa yi fekkasu nañu et que affaire bi xumboon na quoi ñëpp kontaanoon nañu. waa ak nombre autorités yi ñëw ak xaalis bi ñu ci def ak recettes yi mu génne en fait ñun noonu la ñuy calculer ndax gàmmu gi réussir moo la def alors bi du loolu de moo tax ñun gàmm xoolal Seydou Hadj Malick Sy maa maa ngi ñëw benn benn phrase Seydou Hadj Malick Sy radiyallahu bi muy kii gàmmu dafa ne. dama ne ala azimu laylal wiladati hisbatan idha lam yakun nahwal harami udul dama ni ala dama ni azimu laylal wiladati leen guddi gane ab leen di hisbatan mu nekk loo xam da ngeen aw yoolu dul ci borom waaye lan idha lam yakun nahwal harami udul bu fekkente ne dara luy xaw a jege lu haram jaaru ci loolu condition bu dee dara luy nuru xaraam amu ci mais est ñun yi ñuy def suñu gàmm yi ñuy organiser sincèrement est-ce que est-ce que en fait man nag waxuma man laay wax ah. ñun ñi nga xam ne au moins jàpp nañ ne dinañ jéem a defar bon même bu dee mataluñ ñu ngi jéem quoi mais waxuma ñi nga xamante ne ñoom ma ñooy taxaw euh, euh, nga xam ne. Euh, bu ñuy commencé gàmmu li ñuy njëkk a bàyyi xel mooy euh, euh, ñan ñooy saraxe ñan ñooy joxe ak fan la féete ak naka non waxuma loolu ñooñu ah loolu ak aklu bi diini la maam lekk ala maam ci turu diini yow da ngay ñëw ni yàlla yent bi moo lu tax a jóg nga tudde te loolu tooñ la loolu laa doon wax ne bu bu doon ne euh, police yi dinañ nangu kii boobu loolu laay bind dama koy def ah damay dem porter plainte ci faux usage de faux euh, ak euh, kii ah non assistance personne en danger ak yu mel noonu lu tax parce que gars li ñuy wax ne yent bi lañ ko tuddee saa saa du dëgg tudd yent bi seen poche lañ ko tudde seen ay prestige seen tur nan la seen notoriété di gën a rëy loolu lañ ko defal defuñu ko yent bi sallallahu alayhi wasallam dëgg na dinañ wax tuuti ci yent bi sallallahu alayhi wasallam dinañ ci jéem a laal ak yooyu mais loolu yëpp pour en retour bu dee bu dee bu ñu waxee lu normal gars yi duñ saraxe dañ dañu xumbal ah il faut ñu ci wax yoo xam ne gars yi dañuy saraxe bu baax ah oui waykat bi noonu comme li am na kenn ci woykat yu mag yi euh, dafa dem Jurbel quoi nee na di way ci gàmmoom di gàmmu quoi nee na fekk fa benn waay bu sérieux xam na benn waay bu en sérieux rek quoi di way ak yooyu gars yi toog affaire yi bon yi quoi jékki-jékki rek ci doon ci organiser gàmmu bi daal di jóg jël micro bi daal yow. bu dee lii ngay def bu déwénee sama gàmmu gi kenn du fi ñëw te diw daan ne daan ne ma diw jëlal jëlal bu kii bi nee rek ma daal di jël ne rek kumbal rek nga bi commencé xumb ne ah waaw nee na ma daal <coughs> ci teg moo garaw su ma jëlee micro di way li may way intéressé li ma intéressé mooy li nekk ci poosu yi te loolu waykat la bu siiw siiw bu ma waxoon turam fii ñépp xam nañ turam loolu moo garaw ñépp ko xam ñépp ko xam fii ñoom xale yi sax yaakaar naa war nañ ko xam te pour ça non waxuma ko man directement mais euh, ku ku ñu xam man ak moom moom mu ko wax voilà. non non waaye keroog dañu demee kii Diourbel ah waa ji nekk fa di kii di ci day sérieux quoi di way wayu sérieux yooyu <laughs> mais yooyu yu dangereux la quoi yu dangereux la quoi. léegi pour revenir kon ci ijmaa bi ijmaa borom xam xam buñ dëppoowee ñoom ñépp ci dara souvent du ñuy paral di sonn trop ci lay mais jamono ji dafa dafa jar ñuy dellu ci waat ci lay yooyu parce que yaakaar naa ne bu bu <coughs> bu ñu xamee woon danger bi nekk ci ak gravité bi nekk ci ñàkk julli par exemple kon ñun ñëpp duñ loolu problème boobu mën nañ ko bañ a am mais ñu la ne euh, yàlla ko ko may rek wala yàllaa leen ko may wala nit de day maanu loolu xamuñ ci dara yàlla xam ku ku baax ak ku ban yàllaa xam mais du dëgg loolu dëgg yàlla rek ko ko xam ci cosaan mais yàlla xam le na ko sinon yow lan moo la wan ne julli baax bu dee yàlla rek ka xam lu baax ak lu bon loolu la wan ne julli baax parce que yàlla moo ko bëgg moo ko jàngale moo wax yonent bi sallallahu alayhi mu jàngal ko te loolu topp ko ci mboolem mbir yi mboolem jikko topp ko yu baax yi yu bon moo tax euh, pour guddi na ba pare maa ngi yëgu lu baax ci guddal bi mais loolu point la yoo xamante ne lu mat a bàyyi xel borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim léeg du ñu yaxal yenn lay ci seen téere yi ngir ne dafa évident ci ne acte bi dafa évident mais bu ñu ba jamono joo xam ne acte boobu évidence bi dafa tëbaat. dafa tëbaat du demee nekk àtteeb deret bi léegi évidence bi dafa tëb loolu tamit beneen mbir la boo xam ne dañ ko bàyyi xel ci wàllu ijma lu ñu tuddee ma'lumun min bi darura dafa am loo xam ne dañ ko tuddee ne ma'lumun min ad-din bi darura loolu du du fit loo xam ne dañ koo xam ci diini ci ci ci ci cosaan ci ci loo xamante ne maanaam dafa évident nit ku loolu lañ ne ko weddi day nekk yéeféer comme par exemple tey euh, par exemple tey mbaam xuux dafa xaraama lekk ku ne non non non mbaam xuux xaraamu la lekk gars yi dañuy dañuy teengal rek kooku day nekk yéegal buñ ne ko lu tax yàlla bind leen mais non bàyyi leen loolu waaye waaye non ah, parce que lu tax parce que xam xam na loolu dëgg xam na maanaam lu tax parce que euh, n'importe qui ci ci ci ci ci yéeféer yi boo ko demee nga laaj leen ndax julli di julli jullit ñi njaaloo dafa xaraam ci ñoom dana na waaw yii kay yii jullit yii jullit kay da lu awoo ah loolu n'importe quel yéeféer yi boo demee ci mbedd bi léegi nga laaj leen ko loolu lañ lay wax ndax mbangu dafa xaraam sàngara dafa xaraam yooyu mais par exemple mees dafa xaraam lool du ma'lum min ad-din bi darura ndax musique daa xaraam loolu du maaluma mi ne diine bi daruwa maanaam mooy nit mën naa dund ci biir diine te du ko xam doo xam ne ndekete mees yi muy def daa xaraam et que mbalax bi muy déglu dafa xaraam moom mën na ko bañ a xam nit ki mën na ko bañ a xam mën naa dund ci diine lu yàgg te du ko xam parce que mënta dégg ku ko ko wax ak yooyu et puis que moom tout son compte du daa maanaam voilà day da koy digal euh, daf day def mees yi day rafet ci moom am problème gis na ñu bari di ko def ci dëkk bi donc wéy le problème donc moom il faut ñu ñu ñu xamal ko ne kon déedéet ak évidence dafa araam loolu loolu du maalum <laughs> loolu du maalum ne diine bi darura du loo xam ne dañ koy xam ci diine maanaam de manière évidente mais yooyu nag day toxu comme tey par exemple li imam al-Ghazali doon wax rahimahullah ci xawa ci xawaay du laa ne par exemple nit ki bu ñu ko laajee ne ko la yonent bi sallallahu alayhi wasallam arab la woon wala Quraysh ne nit ku weex la woon wala ku ñuul la nga naan wóorutuma noo xaw ma ba xam arab la wala kii yooyu ne kooku day nekk yéefar parce que dafa parce que dafa évident que ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam arab la Quraysh la Haashimi la et cetera d'ailleurs loolu mooy secret wu ci Hajj Maalik bi muy wax naan da dee naan ci ci ci nuuniya bi lim naan wa waqul arabi waqul Qurashi waqul arabi tusaddaq fa sidqul qawli haqqun zeynu diini waxal ne Quraysi la waxal ne Quraysi la dëkk waxal ne arab la daan la dëggal ndax dëgg wax da dëgg dëgg loolu mooy rafetal diine mooy nit ki muy dëgg quoi sincère ci li muy wax dëgg dëgg loolooy rafetal diine fa sidqul qawli haqqan zeynu diini mu ne nag léegi loolu xam nga loolu la mais Quraysh yi la arab yi la lu tax loolu luñ ciy dagg nit mais Quraysh yi la maanaam li ngi mel ñu ne la yow wolof nga nit sénégalais nga wala tukulóor nga mauritanien loolu luñ ci tagge nit mais en loolu daf ko wax parce que dafa nekk lu point bu essentiel képp ku ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam en fait woon ab arab du woon ab Quraysh kooku day nekk yéefér essentiel dafa essentiel moo tax maintenant maintenant loolu par exemple li muy évident évident évident am na ñoo xam ne évident wul ci ñoom kuy doogu diggu ci l'islam ak yooyu mën na ko bañ a xam mën na ko bañ a xam ku dëkk ci àll bi di doogu jëf donc kooku kon kooku affaire boobu doon nekk ci lu évident ci moom maanaam kooku dañ ko koy xamal voilà par exemple ak bu jot dañoo war a génn azaka ak nan lañ koy génnewee loolu léegi ñu bari xamatuñ ko ak yeneen ak yeneen ak yoo xamante ne ñu bëri dañ ko waroon a xam par exemple euh, aji Makka mooy moom mooy farata am na ñu bari ñu ko xam ñoom dañoo fekk dañuy ziyaare yent bi saa saa bu ñuy wër tàggoo sax loolu lañ wax damay dem ziyaare ci yent bi ren sallallahu alayhi wa sallam bu dee lool mooy yéene bi nga am amoo aj ah dem ziyaare yeneen bi saa sam amoo aj de non <laughs> daa wara a leera ah. comme mu la waaye man de ta dama laa waral ci nga dem rek ziyaare yeneen bi ziyaare yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam am na solo bari nay lool mais ku dem am yéene boobu amoo aj voilà donc loolu dañ ko bàyyi xel donc y a beaucoup de choses yoo xam ne dañ ko war a xam ci ci ci ré voilà loolu la ko xam na wala wala waaw kon bu mujj bi moo doon deret deretu jën voilà deretu ji ndax eh, sobe la wala déet lan mooy àtteem eh, loolu xanafiye eh, yi rahmatullah alayhim ak benn mbooloo ci maalikiye yi rahmatullah yi dañ ne loolu ñoom dañu jàpp ne sobe la dañu jàpp ne deretu jën sobe la waaye jumhurul ulama ñu ne muy beneen mbooloo ci maliki yi rahmatullah alayhim ak shafi'i yi ak hanabila yi rahmatullah ala al jami' ñu ne non non d'accord ci wax jooju te amaana loolu mooy li gën a insha allah ndax ñoom dañu ne li koy wane mooy premier hadith bi ñu gis ci Bulughul Maram mooy hadith Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala mu ne yonent bi alayhi salaatu biñ ko laajee ci wàllu géej mu ne huwa at-tahuuru maa'uhu wal hillu maytatu ne xadiis boobu waa as-sunan arbaa ñoo ko solo rahmatullah alayhim yonent bi alayhi salaatu ne huwa at-tahuuru maa'uhu mu ne huwa moom géej bi at-tahuuru mooy li nga xam dafa laab tey laabalaate maa'uhu ndoxam wal xillu te dafa dagan maytatuhu méddam ñu ne comme médd li nga xam ne moom bu nekkee médd sax dafa laat loolu kay deretam mooy dafa laat deret ji dafa manul lu laat loo xam ne méddam xam nga <coughs> luy dund euh, da ngay gis bu dee bu dee gisoo loolu gisoon nañ masala boobu que ne côté Maliki rahmatullah ñoo doon wax ñoom foofu lañ ka mooy lépp yi yi dund dañoo la ñu daal di wute ci xinziir yow bu dee ne li nga xam ne day dund li nga xam ne dee moom mooy médd gis nañ ay ne hurrimat alaykumul maytatu xaraamal nañ ci yéen li nga xam ne mooy médd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu loolu méddam même bu méddee dagan na kon loolu mooy deretam manu la nekk lu dul loo xam ne dafa laab moo tax te loolu insha allah mooy li gën a dëgër que bu dee jën euh, deretu jën du loo xamante ne nii sobe la loo xam ne lu dagan euh, lu laab la insha allahu taala ci kaw noonu ci la ñu tëje kon masailul fiqhiyya yi jëmoon ci baabu izalati najasati wa bayaniha walillahi alhamdu wal minna kon buntu bi jeexal euh, man ale yi jëmoon ci nga xam ne lool mooy moo moo tax téere bi jóg Bulughul Maram lool mooy moo tax taxoon ndax min adillatil ahkam moo tax ci acte tegtal yi nga xam ne argument yi nga xam ne acte yi ñu suñu borom teg en tant que jullit fan la teg mooy fi ndax jullit bi li muy def lu daa war a am cëslaay daa war a am fu mu ko teg hadith yi mu fi indi ngir leeralal ñu loolu nga xam ne ku nekk ak boroom xam-xam yi surtout al madahibul arbaa rahmatullah yi ñoom ku nekk sa lan moo tax avis yi ñu am ci masala yi lan la fan la tegu looloo taxoon moo tax masala fiqh yi mooy li cëpp moo moo cëpp sax moo jël presque euh, ndax fii mu ne li ci des après muy masailul usuliyya yi ak qawaidul fiqhiyya yi loolu lu bari euh, kon walillahi alhamdu wal minna kon ci kaw loolu la ñu jeexale li nga xam ne mooy masala bii ci masala yépp tëje ko ci loo xamante ne lu ñu suñu boroom xéewal yu ñu defal la muy li jëm ci wàllu jën ak li nga xam ne mooy deret deretu jën woowu nga xam ne muy xéewal yoo xam ne di ñaan mu may ñu luñ ko mane luñ ko man di reconnaissant li te di ko bàyyi xel sa saa su ne man ko tamit di ko ci sant te suñu sant ko mooy suñu njariñ la in shakartum la ko waat naa ne bu ngeen ma santee ma dolli leen koo xam ne boo koy sant mu yokk la kon yaakaar naa ne loolu warul warul woon a nekk lu jafe waaye nag iblis bawuñu nit ki tamit bànneexu boppam ak ay bëgg-bëggam yoo xam ne àddina bi mu nekk tax ak yi sëñ bi doon junj léegi mooy lu may def ma bàyyi xel fi ma ne nan lañ may gisee est mooy ala moo nekk ala mon yooyu yëpp day tax doo mën a def loolu yal nañu buur bi subhaanahu wa taala daal di dindil yooyu yëpp def ñu ay nit ñoo xam ne ñu sincère la yaa ayyuhal ladina amanu dara dafa waxoon ne yéen ñi gëm yàlla euh, ragal leen yàlla wa kunu ma'as saadiqin te ngeen ànd ak ñi nga xam ne ñoo ñu dëggu yàlla nañu ci yàlla boole euh, loolu yomb na ko